te di leen baalu àq di leen baalu àq dikkaat ak yéen tey jii rek incha allah fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne bi koor gi tàmbalee ba léegi ñoo ko ñu ngi koy ànd ak yéen ñu fas yéene dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen rek ñu fas yéene ànd ak ñun ngir wéeru koor gi kon ni ñu ko baaxoo defe rek ki nga xam ne moom la ñu fas yéene dalal fii jotaay bi tey mën na ma xam ne daanaka jër woon ñu koy présenté ndax ci lii ñuy jëf lii nga xamante ne moom la ñuy def bokk na ci membre fondateur yi bokk na ci tamit ñi nga xamante ne li ci ëpp ci ñu koy saytu ci la bokk koo xamante ne ku ñu miin la ci ci béréb bii kon daanaka jër woon sax ñu koy présenté waaye nag ni ñu ko baaxoo defe rek dañuy xamle rek aslëf ci ay jaar-jaaram xam na tamit li nga xamante ne moom la war a waxtaane tey jii fii ci jotaay bii ki ñuy dalal muy sëriñ Seexuna Mbàkke mu sëriñ Xamsatu Mbàkke mu borom Daaru Muxti sëriñ Cheikh naa kenn la ci ñi nga xam ne ñooy saytu mu assisati Wafa bi haqqul iman yore tamit ci biir fondation bii nii ci biir mu assasa bi mu yore ci wàllu bu am solo muy lu jëm ci wàllu technique bi lu jëm ci ñi nga xam ne ñooy enregistré ci ordinateur yeeg niñ koy defee ci CD yeeg niñ koy envoyé loolu lépp moom mooy mooy ki nga xamante ne wàllu boobu laj na boobu maanaam commission boobu mooy ki nga xamante ne moo ko jiite moo koy saytu lii nga xamante ne moom lañuy ñuy gis ci suñu ginnaaw muy tableau bii shiar bi ci nekk muy symbole bi maanaam li nga xamante ne mooy wane ne lii mooy mu assasatul wafa muy symbole bi ci nekk moom mii mooy ki nga xamante ne moo ko liggéey moo ko maanaam moo ko xalaat moo ko créé moo ko liggéey ba mu def ni mel ni moo ko defal kon moom mën nañ ne ci membre actif yi nga xamante ne ñoo yëngutu ci biir mu assasa bi moom ci la bokk mu jànge alxuraanul karim fii ci dëkk bi ci daara ju ràññeeku muy daara yi sëriñ soosu njaay kenn tamit ci ñi nga xamante ne membre lañ ci mu assasa bi muy muuru Mbàkke Njaay mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal alxuraanul karim jàngal ko ba mu jegee mokkal mu jóge fa dem ci sëriñ jiiri mu sëriñ Abdul Ahad mooy ki ko mottalil njàngum alxuraanul karim ba mu bind foofee kaamil ginnaaw ba tamit la ñëwaat ci daara ju ràññee ci bi muy daara sëriñ Abdurahmaan Mbakke foofee fa la ba téere yi nga xamante moom lañu war a jàng ci daara yi yooyu mu jàng ko waaye yëmu ci loolu di def ay gëstu yu baree bari rawatina lu jëm ci wàllu lu ñuy wax al injaas al injaas moom ñii def na ci ay gëstu yu baree baree bari def tamit formation ci wàllu informatique waaye yemu ci loolu yor daara joo xamante ne ci biir këram dañ koy jàngale xam-xam ak alquran karim ba ñu baree baree bari ay dong yu bëree bëri yoo xamante ne fii nii ñu ngi ci biir daaru ji di fi jàngale ba am na lu ma war ma toll lu ma lu ma lu ci juróomi nit ñoo xamante ne ña nga foofee ci biir daara ji di jàngale te moom mii mooy ki nga xamante ne mooy saytu daara su may tënk ci gàtt ci ay jaar-jaaram kooku mooy ki nga xamante ne moom moo fas yéenee seq ak ñun jotaay bii tey insha allah lim mu fas yéene waxtaane ak ñun nag moom mooy yan àq moom la jigéen am ci lislaam lislaam yan àq la jox jigéen waaw kon loolu mooy tomb bi nga xamante ne moom la fas yéene teq ak ñun tey ji ci jotaay bi xam naa ne ñu ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne lu jëm ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moo lay waxtaane incha allah bu waxtaan wi jeexee laaj yi des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiqh bu fekkente ne temps bi may nañu ko incha allah bu ñu noppee ci waxtaan wi laaj yooyu tamit des na ci tontu ñu fàttali mbooloo mi rek ne CD yeeg ak cassette carré yi ku ko soxloo rek mën ngaa jokkoo ak ñi nga xamante ne ñooy wàll technique bi incha allah soo jokkoo ak ñoom loolu dara jàpp ne kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikhouna di ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'iinuhu wa nastahdiihi wa nastarshiduhu wa na'uuzu billahi min shuruuri anfusinaa wa sayyi'aati a'maalinaa man yahdihi llaahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidaa allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbooleem ñi fi teew ñëpp ak ñi ñuy déglu ñëpp kenn ku ci nekk ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen balu ak di ñaan yàlla suñu boroom mu nangul ñu suñu jaam yàlla ci weeru tedd yi di ñaanal xalifa Cheikhul Xadim si Ahmadul Muxtaar yàlla yàlla may ko wér may ko gudd fan ba mu àggal li mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp di del di ñaanal Sëriñ Cheikh Xadim xalifa daa Daaru Muxti yàlla may ko kàttan ak wér ba mu àggal li mu bëgg a liggéeyal borom Daaru Muxti ñëpp di ñaanal mboolem murid yëpp ak mboolem jullit ñëpp suñu borom nangu ñu suñu jaam yàlla defal ñu tawfeex mosal ñu ci seetaan di dellu yi di sant muassasatul Wafa mboolem ñi ci liggéey ñëpp kenn ku ne maa leen di sant rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo féetewoo wàllu saqaafa bi ñu yor wàllu tànn waxtaankat yi ñoom tamit maa leen di beral seen cant bopp ci tànn gi ma tànn boole ba ci waxtaankat yi te ñëpp xam ni fii ma toog ba koor gi tàmbalee ba léegi ay borom xam-xam rek ñoo fi toog bi set kon tey jii bu ma fi toogee te yaa yàlla dogal bokkuma nekkuma di borom xam-xam kon xëy na tànn guñu ma tànn moo tax waaye man kon ñu xam ne man du ma boroom xam-xam waaye damaa toll ci kuy sàkk xam-xam ab jàngkat daal laa doon boo xam damay sàkk xam-xam kon nag maa ngi ci profité kon di jégalu mbooleem boroom xam-xam yi fi toog ak ni ñuy déglu ñëpp képp ku gis ab yàq na ma dimbali rek baal ma ko soo xam ne xëy na li ma wax rek moom moo war a loolu tey lu ci mën a jubanti nañ ma dimbali jubantil ma ko boo defee nag bu loolu wéyee waxtaan wi nga xam ne moom lañ tànn war ko waxtaanee tey ndax day tam bu itteel lool nga xam ni jamono ji ñu toll dañ ko soxla woon lool boo defee nag dana yàlla bala maa dugg ci waxtaan wi ma leeral maanaam waxtaan ni ma ko fas yéene tërale ndax mu gën a yomb ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy déglu boo defee li bëgg a wi kon mooy àq jigéen loolu moo tax kon li ñuy tërale waxtaan yi mooy danañu wax àq jigéen njëkk lislaam ah waxtaan yi mooy àq jigéen ci lislaam kon danañ leeral àq jigéen njëkk lislaam ak bi lislaam dikkee moom yan àq la jox jigéen ñi ak it suñ jamono ji ndax àq yooyu lislaam joxoon jigéen ñi ba léegi ndax ñuy continuer di ko am wala àq yooyu ci bari jotuñu ko ak su fekkee jotuñu ko yan gàllankoor ñoo ko gàllankoor ba jotuñu ko ak it wan yoon la ñu mën a jaar ba àq yooyee fekkee jotuñu jotuñu ko yan yoon la ñu jaar bañ mën koo jot bu defee loolu rek point yooyu rek bu yàlla ci lañ fas yéenee tënk waxtaan boo defee ni ma ko waxee ci njëlbeen rek waxtaan lay thème bu am solo ndax ñu bari ci jamono ji ñu toll dañuy wax loolu lu bari yore ne lislaam daal dafa doyadal jigéen lislaam dafa bulaalal jigéen daa jël góor teg ko ci kawam ci biir loolu nag da gis ñoo xam dañuy jóg di wax ci tur lislaam ñenn ñi ni waxee boo ko déggee dañu wane ne lislaam daa yemale góor jigéen ci lépp teqewu leen ci dara ñenn ñi ni ñu waxee dañu mel ni lislaam dafa foog góor teg ko ci kaw jigéen nga xam ne jigéen daal jàppewu ko dara te ñun ñëpp di wax loolu ci tur lislaam lañ koy wax moo tax nag luy mat a waxtaane waaye nag ñooñu di wax loolu lépp daanaka benn nga xam ne dañoo xamul lislaam wala bu ñu xamee lislaam tamit kon xëy na dañoo bëgg a yàqu waaye ñëpp xam nañu lislaam damay wut noonu jigéen ak góor ñu am na fu mu leen yemale waaye am na foo xam ne tamit dañu faa teqale ndax lislaam mooy diine ji nga xam ne mooy diine ji mat len ne da koy tëral na mu war a tëral fa nga xam ne ak yamoo moo fa jaaru dañu fa yemale fa nga xam ne tamit ak yamoo jaaduwu fa da leen fay teqale te loolu dinaa ci dikk ci biir waxtaan dana leer bu ma dikkee bu wax fi ñu wutee foofu gis naan dana leer soobee bu ko defee tey dañoo seetlu ni xeeti wax yëpp ñu koy wax yu ci ëpp ña ngi koy roye ci tubaab yi rek tey jii suñu réew yi ñu nekk ñu fi wootee ak jigéen ak di ci ñaawal islam du caagee na dañoo xool loola ba mu ñor leen ñoo xam ne jaadu na tax ñu koy sàkku déedéet waaye dañoo dégg tubaab yi wax ko ak di ko jëf rek tax ñoom it ñu leen toppandoo di ko def te xamuñu ni ñun la leen la dal tubaab ñun dañoo dëlut loolu moo tax dana yell bala maa agsi ci ak jigéen ci lislaam ma leer tuuti ñoom tubaab yooyee tax tey jii ñuy ñuy ñuy sàkku ak jigéen ci lislaam ñoom bu njëkk foofu lañ fan lañ tegoon fan lañ tegoon jigéen euh, tubaab yi bu njëkk jigéen jàppuñ ko woon dara mën nga ni sax ci àdduna bépp teguñu woon jigéen fenn boroom xam-xam yi ak philosophie dañ daan warante ne ndax jigéen sax am na ruux wala même bu amee ruux ruux am ndax euh, moo ruuxu nit la wala mooy bàyyi may la am danañ yonante sax même même boo amee ruum nit ndax moo góor seen diggante nu mu war a demee ndax daa war a nekk di ab jaamam wala war naa weesu loolu yu mel noonu foofu lañ tolloon bu njëkk nga xam daal jigéen jàpp ko woon dara ba ci sax boo jàng seen histoire boo fi gisee ay yenn jigéen yu xawoon tekk dara sax lu caagéen nag jëm xeetu jigéen ci bopp moo fa moo fa xawoon dara waaye ay benn benn jigéen la rek yoo xam ne seen melo bopp moo leen ko mel moo leen ko may lu mel ni booy gis geraje romains yi da fi gis ay jigéen ñoo xamante ne bii xëy na xaw ñoo xaw nañ leen a fulaal waaye ñooñu seen melo bopp moo leen ko may te ay jigéen ñu néew lañ wala nga ne sax mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk woon ci capital xaw am xaalis deme noonu ñoo ñoo ci am eh, ñoo ci amal loolu waaye jëmmi jigéen moom mosuñu ko fonk maal ko jàppee ko lu luñ mat a fonk boo defee seen jamono yëpp ci loolu lañ sax jigéen jàppuñ ko dara négligé ko muy liggéey ak sonn di am doom ak a nàmpal rek waaye lépp luy doxalinu àdduna boole wuñ ko ba ci nag jamono yu mujj yi nag la mbiri tàmbalee soppiku bu tubaab yi yewoo ci liggéey boobu la mbiri tàmbalee soppi li ñuy wax astawrati sinaaya maanaam bi tubaab yi jublu daal ci wàllu liggéey rawatina wàllu industrie boobu la mbiri tàmbalee soppi ndax xam nañ ne bu njëkk ñoom tubaab yi ay baykat lañu woon ñu ci ëpp dañoo newoon ci àll yi di bay loolu tax na euh, la dund ko demee foofu borom kër gi moom mooy dundal soxnaam ndax loolu la kii bi laaj waaye nag bi ñu demee nag ba sawra sanaa bi wax ñëw nag ci la mbir yi soppi koo ci dëkk kaw yi ak ci àll bi yépp ndax euh, ñu bari ci jigéen ñi ak ci xale yi léegi dañ leen a jël ñu commencé di liggéey ci yooyu tax na ñu bari ñu dëkkoon ci àll yi jógee ci dëkk àll yi ñëw ci dëkk taax yi di liggéey ci te xam nga ne dëkk àll yi na mel bokk te dëkk taax yi ndax dëkk àll yi ay famille mag la ñuy def dimbalante fa la gën a yombe kenn ku nekk la muy nekk moroom da koy xam waaye bu ñu liggéey ci dëkk taax yi nag dégg nga kenn xamul sa morom kenn ku ci nekk sa liggéey bopp nga yor di dox sa doxin bopp loolu tax njaboot yi gën a tisaaroo kenn toppatoo kenn góor ñi tamit sawartuñ ci teel a taxawal kër dégg nga am na ñoo xam ne sax dañ takk soxna wala ñoo xam ne dañ koy yeex a takk lool loolu tax tamit jigéen ñi gën a lambu dégg nga ay kii yu bari am foofu te it tax góor yu bari léegi kenn nanguutu dugal sa soxna kenn ku ci nekk yow yaay liggéey jigéen ji moom mooy liggéey dundal boppam moo xam muy yaay moo xam muy soxna kenn ku ci nekk yaay liggéey dundal sa bopp loolu nag tax jigéen ñi gën gën a song bërëb liggéeykaay léegi bi ñu songee bërëb liggéeykaay dafa liggéey nag bërëb ñi am liggéey nag gis ni jigéen ñu aajo na liggéey tax ñu jël ci bu bari ba leen jëlee nag néew gu néew doole tax bu ñu leen liggéeyloo lu toll fay góor yi te ñoo góor ñoo bokk fenn fu ñu liggéey ñoo bokk lenn liggéey bu ñuy liggéey waaye li ñu leen fay day gën a néew li ñuy fay góor yi loolu xam nañu jaaduwul xel nangu ko diine nangu ko waaye ñoom bu njëkk noonu leen man tubaab bi noonu leen yàlla bi la xamuñu jekk-jekk rek xam ne lii daa jaadu daa war ñu def ko leen lu ñuy def lu ne dañuy dem ba dara obligé leen ci dem ba mënta ñàkk dañ sonn rek doon ko def waaye fuñu mën a def ak caay-caay rek dañ koy def luñu mën a def ak caay-caay mu ko ci boppam dem def lu baax kon noonu lañ ma tamel ënd ànd nag ci biir loolu nag teewul faw tamit da nga fa gis ay benn benn yu baax loolu tax lenn ci defarkat yi commencé jóg di xeexal xale wane ni xale yi daal nañ leen teer liggéeyloo ëpp na te li ñuy daj ci ëpp coono dafa metti li ñu leen di fay tamit tolluwut ak coono bi ñuy daj yooyu xamalaat tamit am yu si tàmbalee jàll tax jigéen ñi ci bari maa tax xale yi léegi bala ñu leen di liggéeyloo faaw am at yoo xam dañ cee àgg te li ñu doon liggéeyloo li ñu wàññi waxtu ñu doon liggéeyloo seen fay tamit yokk ci tuuti waaye nag loolu xale yi rek ci la yemal bu dee jigéen ñoom jamono boobu ñoom amuñu kenn ku leen jàppale amuñu kenn ku dimbali loolu tax seen coono yu metti rek dégg lu mel ne guerre mondiale bi mu diggee tamit moo ko gën a yokk ndax lu bari ci jigéen tubaab yi dañ leen a rey ci bari ci góor yi dañ leen a ay millions yi millions lañ ko rey tax jigéen ñu bari amatuñ ku leen yor amatuñ ku leen dundal ndax benn ñeneen dañ leen rey nañ ci xare bi wala xeeti gaz yu bon ñu doon taal ci xare yàq na seen yaram ñenn ñu tëj at yoo xam ne bi ñu kenn sabaratut di taxawal ak samp kër di yor ak njaboot ndax lim laaj ci ab coono ak lim laaj ci alal loolu tax ñu bari nangutuñ ko def loolu gën a tax kon jigéen ñi gën a jubluwaat ci liggéey te it jamono boobu ci réew tubaab bi xeex bi yàq na ko ba nga xam ne pour ñu taxawalaat euh, usines yi liggéeyaat dëkk bi ba mel na war a mel li fi ne ci góor sax ñëpp bu diggoon ci liggéey du mu mat kon faaw jigéen ñu dugg ci liggéey bi door a mën a doxaat loolu tax li mu jigéen ñi tamit gën a ñëw te ni ma ko waxoon sànq jamono boobu it ku ku ku ku doo mën a dund loolu tax ñoom ñu gën a jublu jubluwaat dugg ci baral liggéeykaay di liggéey foofu nag xam yàq yu bari moo fi am ndax euh, bu buñ dikkee góor jigéen ñu fekkee fenn fu ñu liggéey di jaxasoo gis nga yàq gi day day gën a bari lool te it ñi nga xam ne ñoo daan yor borom liggéeykaay bu boo dikkee di sàmmonteeg sa karaama ak bi bañ a euh, jaay sa bopp duñ sawal ci jël la tax nga xam ne jigéen jigéen ñi gën a jëm ci kon ak mbon lool ak taxawaal bi gën a tasaaroo foofu lañ jaar te it boo seetee lu mel ni wàllu te jigéen ñooñu tamit li leen poussé ci loolu du gën a pour pour pour pour bëgg a liggéey waaye jëmmi sëy tamit mën ta ñàkk ci jigéen ñi te jamono booba li ñu rey ci góor ñi bari na bari koo xam ne la def ci góor ñëpp bu kenn ko ne amoon soxna lu tax maanaam jigéen ñi jeex te it xalu bi nga xam ne moom la solution bi lislaam indi ci wàllu googu it mooy nañu takk lu ëpp benn soxna ñoom seen diine nangoo ko loolu tax kon jigéen ñi faaw daal ak man ak ak kii dafay tasaaroo dégg nga faaw tamit ñu liggéey bu baax a baax nga xam daal jigéen ci jamono booba pour mu mën a am lu mu dundee mën a am kër gu mën a am yëri yu baax yu mu sol faaw mu dem liggéey te boo demee di liggéey it ci biir liggéey boobu ngay liggéey sa jikko yu baax da koy ñàkk sa fegu tamit da koy ñàkk léegi nag ni ma ko waxee sànq jigéen ñi song googu ñu song liggéeykat yi taxaat nag borom liggéeykat yi nag gën a continuer ci loolu ñu doon def rek di leen liggéeyloo képp ñu ñuy liggéeyloo góor ñi ba pare di leen fay nag loo xam ne mooy yées li ñu fay euh, góor ñi loolu nag xam nañ mënta koon ne di wéy ñu fipp jigéen ñi bu yàggee faw ñu fipp loolu tax na jigéen ñi ñoom it tàmbali di fipp waaye gis nga bañ fippoo a yem dafa ci lañ tàmbali di fépp ñoom jigéen ñi di def euh, ay grève ci biir béréb bi ñuy liggéeyee di di manifester wu ci mbedd yi dégg nga di bind ci journal ak fenn feneen ñu fay bind di wax di laaj seen àq ba mujj ñu ni sax li lépp doyut nañ nañ fexe nag di am droit wote di wote ni góor ñi dégg nga ndax ñu bokk ci ñiy tànn ñiy falu ndax ñu man ñoo jox suñu àq mu jaag ñu ni sax loolu doyut nañ nañ nañ bokk sax ci parlement bi ñi nga xam ne ñooy tëral loi yi ak kii nañ na ci jigéen ñi bokk ngir coono yi nekk ñu ma leen koo teggee biñ sàkku loolu ba am ko ñu continuer di sàkku rek mujj ñu ni sax sol dañu ci yem dañoo war a bokk nag ci doxal ngóor gi ndax ndagam ñoo jigéen góor yi ñoo bokk fenn fuñu ñoo bokk yenn diplôme yi am normalement fu góor liggéey jigéen mën na ñu laaj jox leen ko jox leen ko ko noonu la continuer rek bañ agsi tey fii ñu agsi nga xam ña suñu ni ñoo fa nat góor ñi waaw àq jigéen lañ ko jox góor daal ko jox ñu benn àq ba tax am ñu wax ci bam xam-xam sax naan boo moytuwul ba ci kanamee da gis góor ñoom ñu tàmbalee jugaat di laaj seen àq xam ne boo demee ci tubaab jigéen rek ka fa doon daan dara góor góor doonu fa dara jamono ji foofu lañ toll léegi nag kon jigéen tubaab moom foofu la jaar ba ak si fi mu ak léegi nag ñun nañ xool ci lislaam ba xam jigéenu lislaam moom loolu dal jigéen tubaab dal na ko wala déet déedéet ñu diggee dañu seetlu loolu amut xëy na jamono ji ñuy wax ni nañ jox jigéen seen ak ak yooyu dañoo dégg tubaab yi di ko wax ñu koy wax rek wala xëy na am na yoo xam ne danaa ci dikk am na ak yoo xam ne lislaam may na ko jigéen waaye nit ñi ñoo gàllankoor loola xëy na loolu mën nañ ko wax waaye jëmmi lislaam moom kenn wérantiwut ni jox na jigéen àqam ndax kenn wérantiwut ni ci lislaam góor jigéen ñoo bokk fenn fu ñu leen bindee waaw gi xam ne moom la góor am moom la jigéen am alxuraan nee na yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum alladhi xalaqakum min nafsin wahidatin wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa nga xam ne boo xoolee góor a jigéen ñoo bokk fenn fu ñu leen bindee ñoo bokk cosaan ñoo bokk suñu sosoo ñoo bokk ak mujj niki noonu tamit bépp àq doomu aadama tamit ñoo ci yem lépp loo xam ne mooy tax te nit a mat lislaam feqalu ca góor ak jigéen li nga xamee ni nit ki nan lañ war a sàmmi alalam war koo sàmm ab deram kenn waru koo jalgati war a sàmm dégg nga alal euh, deretam ak ak alalam ak deram ni ñu ko war a sàmmee ba kenn du ko jalgati loolu lislaam xamuwu ci góor ak jigéen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni kullul muslimi ala muslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa hibbuhu nga xam ne aq yooyu góor gu am rek muy aq yooyu nga xam ne muy aq doomu aadama lislaam feqalewu ca góor ak jigéen ni ki noonu mbooleem li nga xam ne moom la yàlla digle it santaane ko teqalu ci góor a jigéen li góor a julli moom moom la jigéen a julli li muy woor moom lay woor mbooleem lim santaane yépp rek ci gàttal góor ak jigéen la ci yemale ni ki noonu ëllëg yomal xiyaam tamit ku def lu baax lañ lay fay loolu suñu borom góor ak jigéen la ci waaw lu lu góor def lu muy fay góor lay fay jigéen moo tax yàlla wax ci alxuraan ni fastajaaba lahum rabbuhum anni laa uddihu amala amil minkum min zakarin wa unsa ba'dukum min ba'd xam ne ku def lu baax nga moo xam muy góor moo xam muy jigéen ëllëg suñu borom lu baax la lay fay ku def ab safaan ëllëg suñu borom ab safaan la lay fay kon daal mboolem luy àq yoo xam ne mooy àq doomu adama góor a jigéen ñoo ci ba ci àq sax ci li tax nit ki mën a dund ci kaw àdduna mooy am sa alal sañ caa jëfandikoo lu la neex loolu suñu borom góor a jigéen la ci yemale maanaam góor ñi sañu am alal da ci jënd ak jaay da ci tayleeka lebale li mu ko neexee loolu ni ko góor sañee noonu la ko jigéen sañee alxuraan di wax ci al li rijaal nasibun mimma tarakal walidaan wal aqrabun wa li nisaa nasibun mimma tarakal walidaan wal aqrabun dal ni rijaal nasibun maktasabu wa li nisaa nasibun mimma maktasabna tey foofu danañ ci taxaw tuuti ñaar taxaw taxaw bu njëkk bi mooy lu mel ni sañ am jigéen am alalam di ci jëfandikoo li ko li la neex loolu bu njëkk ñoom tubaab yi nanguwuñ ko woon ndax tubaab yi doon wax tàng bu njëkk jigéen ji sañ te jekk-jekk jël alalam di ci jënd jaay na ko neexee lu muy jëflante bu muy jëflante day jaar ci borom këram wala mu jaar ci baayam wala kilifaam bu ma doon waaye sañ te jekk-jekk jël alalam di ko jëfandikoo la la neex te loolu àq la joo xam ne lislaam mu ngi ko may kenn xamut kañ la fukki siècle ak ñaar ko ëpp lislaam may ñu taxaw temm ci xañ ko mu nga xam ne fi ma wax sànq fi la jaar ba mujj moom àq yooyu te gis nga ba mu ko amee moom coono net la ci def ba mu kaas àq yooyu ba am ko ba mu jigéen la ñàkk valeur am eh, amoon yépp sonn ci loolu si yoon yi te fekk lislaam moom gis nga teel na koo may jigéen ba jox ko ko te moom benn xeex waralu ko ay kaas yu dul daa xam ni loolu moo jaadu rek mu dogal ko waral ko santaane ko te it wax ko rek muy ay wax ñoo xam ne dañ ko wax bàyyi waaye dañ koo jëfee ñëpp teg seen bët. beneen taxaw bi ñuy taxawaat mooy bu dee ñoom ci ji dañuy wax ne daanaka nit ki léppam koom-koom la rawatina ñuy wax ay communiste nga xam ne dund gépp dañ koy firé ci wàllu koom-koom ñooñu tamit dañuy wax ci lu leer naa. jigéen ñi bu njëkk doonuñu woon dara kañ lañ doon dara mooy bi ñu commencé am seen alal jëfandikoo da leen neex boobu lañ commencé doon dara ñëpp xam nañ ni ñoom seen gis-gis boobu xaw naa xat trop ndax nit ki léppam du du koom-koom kese wàll wàll yi bari daa nekk ci nit ki waaye kenn mënatiwul ni am sa alal tamit di jëfandikoo da la neex loolu tamit am na effet bu muy def ci nit ki ba mu yëg boppam xam mooy kan loolu tamit bu fekkee noonu la demee kon lislaam kon moo war a mu foofu ndax moom tool te na ko bàyyi xel ba dara xewagul la mayoon jigéen àq jooju mu ko jëfandikoo nam ko neex jëmal ci loolu waaye muy dikk ci loo xam ne moom moo gën a kii mooy jigéen ki ci boppam kenn suñu koo takk ci lu ko neexul waaw kenn suñu koo sëyloo ci lu ko neexul muy muy jigéen ju mag muy jigéen ju ndaw bala mu ko sëyloo da koy neex yéen tamit nee na ci hadith wala tazawwaj al-bikra hatta tastazan wa izan ismuha na muy jigéen bu dee jigéen ju mag kenn sañu ko sëyloo ci lulul mu d'accord bu dee jigéen ju ndaw tamit kenn sañu ko sëyloo ci lulul ñu di soog moom ba mu duwoo te gis nga ñoom ñooñu mënoon ñu mënoon wax sànq ñoom tubaab yi bu njëkk loolu nanguwuñ ko woon buñ ci masaa may koo bëgg doo ci man dara yoon wu rek ngay jaar waaye amu fa mën a jaar ba bañ lislaam yëmul ci loolu sax waaye may na jigéen gi mu dem tànnal boppam borom kër ko yëmul ci loolu waaye ci jamono yoo xam ne addina bépp ak réer moo ko daj ak lënd moo ko daj kenn xamul luy jàng booba la lislaam yoonaloon ci jigéen ñuy jàng ni nga xam ne noonu la góor ñi di jàng yëmul ci mu la àq ñuy jàng sax waaye da ko def farata ci ñoom ah xam lu ko def farata ci tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin waaw tax sax bu góor bu ak jullit bu jigéen foofu it nga gis ni bu njëkk noonu tubaab bi euh, loolu noonu nangu luñu góoroon jigéen ñi bu njëkk daawoon jàng amuñoon woon droit jaan góor rek moo am droit jaan maanaam fi ñu jaar ba am droit jaan yoon wu métti métti lañ ci jaar ba mujj ñu door a nangu lool ñu door leen a may ñu am droit jaan kon daal yooyu yëpp soo ko bëggoon lim li lislaam may jigéen ak fa nga ko teg maanaam waxtu wi du day jeex te du jeex waaye daal ni ma koy tënkee rek mooy jëpp àq joo xam ne daal mooy tax sa doomu aadama mat mooy tax nga nekk nit booba lislaam amu ca góor a jigéen ndax ñoom ñëpp ay nit la leen jàppe moo tax àq yi ñu jox nit rek moom la jox moom la leen jox ñoom ñëpp waaye nag su loolu jàllee nag teewul am na barab yoo xam nag da leen fay ndax te loolu li ko waral lu ci gën a day gënal kii ci kii waaye ñoom ñëpp dañoo bokkut maanaam jigéen ak góor ak jigéen ñoom ñoo yem loolu koy warante waaye nag dañoo bokkut jigéen daa am nu mel góor am nu mel loolu nag lislaam yenn saa yi ci loolu lay xool ba tax ni muy tëralee léeg-léeg boo gisee mu jox ki àq yoo xam ne du ko jox kee wala mu waral ci kii ne du ko waral ndax kay waroon diwul ni góor a jigéen ñu leen suñu borom bind ci seen wàllu yaram bokkut ñu leen bind ci seen wàllu xel bokkut ñu leen bind ci seen wàllu nafs bokkut taqale yooyu mu leen teqal nag moo waral teq euh, wutale ba mu leen wutale nag moo waral dégg nga euh, teqale gi leen teqale ci yenn barab loolu ndax boo xoolee góor ni ko suñu borom bindee lu ci ëpp moom xelam la gën a topp ci xolam waaw xelam lay ëpp lu muy jëfandikoo ci xolam bu dee jigéen nag ëpp xolam moom lay ëpp lu jëfandikoo ci jublu ma wax ne jigéen ñi dañoo amul xel waaye seen xol la ñu gën a topp laa bëgg wax moo tax fi mu ne nii mbirum bëgg wala bañ xam nga wala am yërmande wala xaw a dëgër yooyu yëpp fi nii jigéen la gën a yomb ndax moom xolam la gën a topp daal ci góor góor la lu ci ëpp lay jëfandikoo bu ko xol bu wooyee day jël xel mi moom xel xel mi lay topp moo tax nag suñu borom ni mu tëralee dund gi mu séddale leen góor mu am fu mu ko féetale jigéen mu am ko féetale góor fu ko féetale mooy moom jigéen fu mu ko féetale bopp mooy lépp lu jëm ci toppatoo nit ndagam ab xolam la ko muy jëfandikoo moo tax lu jëm ci toppatoo nit la waxee ne fa mu gën a néew doole loolu jigéen la ko feeti ko moo tax jigéen liy liggéey ci lislaam mooy moom day toog toog ci kër ga di yor njaboot gi njaboot gépp ba leen war a yor ba màgg mu toppatoo leen bañ nekk ay mukallaf góor nag la ko suñu borom sant moom moom ñu génn nag jànkonte ak àdduna bu dee xeex ba ñu war a xeex lu laaj coona moo ko war a def bu dee loo xam ne daa laaj xalaat yëpp moo ko war a def noonu la leen suñu borom loolu dañ boo seetloo daanaka mën nga ne faralu mënoo mënoo wax ne kenn gañ waaw ah, ndax kenn ku ci nekk joxoon na lu ma sëkk moo tax kon booy xool atte islam bi sakk la am foo fekkee loo xamante ni bi xëy na alal bi mu war a joxee la dégg nga coono bu ñu war a def góor la koy féetale waaye lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu yar la ak defar ak toppatoo nit dégg nga jigéen la koy féetale te kenn ku ci nekk ni mu la bindee ni ma ko waxee sànq ni mu la bindee moo laaj loolu góor xam ne jigéen ni ko yàlla bindee loolu moom moo ko man a yor maanaam ak gone yor ko jor jur doom di ko nàmpal dégg nga di ko boot ak toppatoo mu lay yàqakat la def yëpp yooyu dégg nga jigéen a ko man ku am ab xol moo ko man waaye ko jëfandikoo sa xel tam nga boo sonn rek bëgg bàyyi lépp dégg moo tax kon suñu borom moom loolu la ko féetalee kon daal jigéen ci lislaam li aslu ci moom mooy mu toog guuf njaboot bi di leen toppatoo góor na génn dem ci biti jànkonte lépp lu ñuy war a financer mu dikk financer ko lépp lu ñu a defar mu dikk defar ko dégg dansé ñëwee lu ñu war a aar mu dikku aar jigéen bi noon noonu daal lu leen teree waaye nag li mu wax tamit tekkiwut ni lee mu sant góor jigéen da koo mënut di ci mënut dara dara wala lee mu sant jigéen tamit góor du ci mën dara dara léeg-léeg nga gis loolu danga gis jigéen joo xam ne léeg-léeg xelam lay gën a jëfandikoo ci xolam day am mën ngaa góor goo xam tamit léeg-léeg xolam lay gën a jëfandikoo ci xelam ni ma ko waxee léeg-léeg mën ngaa dem fekk jigéen joo xam ne lii góor mën lépp da koy mën waaw day mën a nekk di xeex dégg nga mën naa nekk ab atekat mën naa nekk leneen ak leneen mën ngaa gis góor goo xam tamit li jigéen man da koy man lool mooy topp ay góor ak topp toolee nag topp too mbirum kër da koy man loolu tamit li ko nekk la jur jigéen ju nekk tamit jigéen ci am waaye nag ñoom tubaab yi ko bëgg waxee nag wane ne góor jigéen ñoo yem ci lépp lépp lu góor def jigéen mën na ko def mooy jigéen ji nii lu mu mën a am liggéey mu wax yëpp lu mu ci man balaa am lu mu bëgg rek daa nekk ci këram wu fa njabootam liggéey bu mën a am bu am ne bu mën a am borom kër rek waxuma la sax sëy ak bànneex ba ci nekk yooyu waaye na am borom kër rek ñaan kii mooy borom këram rek loolu fi ne nii moo ko gën a lépp kon l'islam tamit lu ma ko waxee kon foofu la leen teqalee léegi nag l'islam bi leen teqalee nag ci teqale kooku mooy tax nag ñenn ñi wax nag jóg di si lu ñu nag ay ay yenn àq ak yenn kii yoo xam ne day mel ne l'islam dafaa gënal góor ci boo ko jàngatee ca dëgg-dëgg sax demewul dégg nga bokk na ci àq yooyu ñuy wax lu mel ni limum soxna yi dañuy wax naan lu tax dégg nga lislaam may may góor mu takk ba ñeenti soxna dégg nga jigéen nag moom benn borom kër mënu ko wees loolu kon daa daa fonk góor ñàkk fonk jigéen déedéet déglu noonu ñu xam ne lislaam ba mayee góor mu takk ñeenti soxna tamit loolu waralu ko ci moom maa da koo daganal rek lu dagan rek la te dib ku muy asku boo xam ne faaw dañ ko war a def waaye ab ruxsa la boo xam ne koo may rek gis ngeen ko waxee masna wa sulaasa wa rubaa a in xiftum allaa ta'dilu fa waahidatan aw ma malakat aymaanukum dañ mën ngeen takk ñaar waaye nag ci kaw ab sar mooy na ngeen maandu bu ngeen mënta maandu seen diggante yemale leen na ngeen ci benn te maandu boobu ni ko mën a ko jàngalee lu lu lu lu jam la mooy da leen war a yemale lépp fi mu leen dëkkal ak li mu leen dundalee li mu dëkkee ak ñoom ak lu leen caa war a yemale leen rek lañ ci tàttut mu yemale leen ci mooy ci xolam te loolu da ko mënul moo tax santuñu ko waaye lépp da koo xam ne yor nga ñaari soxna ñett te yëmale leen rek yow woon nga am ñaari soxna ci nga waroon yem muy benn tey ñu xam ne loolu tamit nekkul loo xam ne l'islam da koo sos da ko fee fekkoon l'islam bi muy digg daa fekkoon nit ñi di am ay soxna yu bari am na ku ñu wax xëy na Ibn Salamata na man bu may dugg ci l'islam boo fekk na ma yor fukki soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ma tànn ci ñeent bàyyi ña na ku ñuy wax Abdurrahman ad-Daylami astaghfirullah maa ngi jum ku ñuy wax Nawfal ibn Mu'awiya ad-Daylami nee na man bi may tuub yor naa lu ma juróomi soxna boo duggee ci lislaam yonent bi ni ma jëlal ñeent ñi te bàyyi te bàyyi ñi ca def nga xam ne kon lislaam daa dikkoon fekk nit ñi góor ñi di def leen neex ñu ngi takk ay fukk ñi takk ay loo fukk ñi takk lu ko yées amul benn limite kenn ko yaa xoolaa neex rek mu dikk nag leen déedéet nii la ñeent rek ci ngeen war a yem bu ko wees te da mu teg ci sart mooy nañ maandu ku ci mënta maandu sax benn bi bu ko weesu moom noonu la demee te it loolu bu ko lislaam moo tax lislaam lu dóor lu am na lu ca nekk te xekk ma na ci mooy ci àdduna bépp jamono yi mën a toll li mu jigéen ñi toujours ñu ëpp li léegi nag su fekkoon may wut nag ni gu yéen gu ne góor gu yem ci kenn kon maanaam faaw jigéen ñi des te jigéen ñi des nu ñuy def ah, dañuy taxawal loolu kon réew mi yàqu kon moo tax mu maye ñu takk lu ëpp ñeenti soxna te it mu deraat leneen mooy góor gi masalan ak mën a am ak mën a am doom moo jigéen dañoo bokk ci dañuy jigéen soo amee juróom fukki at rek ñaari dootu mooy am doom ak am doom day góor nag mën naa dem ba juróom-ñeent fukki at muy continuer di am doom kon bu ñu waxoon na kenn ko na yem ci kenn ah kon jigéen ji moom dana jeexal yaa góor bi des loolu lépp ak yàq lay te nit ñi dañoo war a am ay doom l'islam yokk xeet bi jëm ci kanam moo tax kon l'islam yoonal tamit góor gi mën a am lu ëpp dégg nga benn soxna te it léeg-léeg mën ngaa gis ay cas yoo xam ne war na ni buñ moytoon buñ moytoon takk lu mel noonu la nekk ki mën naa am soxna soo xam ne dafa mënta am doom dafa jaase te teebul moom da bëgg lool tey ji fekkoon muy ñëwoon mu takk lu ëpp ñaari soxna mu ëpp mu takk lu ëpp benn soxna kon ñaar rek kay mën a am benn mu wàcc kooka dem wuti beneen soxna ngir mën a am doom te loo xam nga ni mu neexut wala benn kon dégg mu kon nekk mu muñ rek bañ am doom te ñaar yëpp gis nga ni yokku li daan indee lii na gis nga day noppale masalan bu amee jigéen joo xam ne mënta am doom mën na ko teewul mu yor ko ba pare na day wuti yeneen soxna nag man ci am doom ñoom ñoo ñëpp mu war leen yor jàmm am kon daal ay xeq may bari moo ci nekk léegi nag bu la neexee da gis ñoo xam ne bu ñu ko waxee ñu ne waa loolu lépp nag bu amee ba tey lu tax nag lislaam moom muy jigéen ji moom muy mën a am lu benn borom kër loolu tamit yërmul maanaam jigéen ji bu ko bu ñu la mayoon ay borom kër yu bari fitna lay jur ndax tey jii kon ndax góor moom lu mu am ci yox lu mu bari bari comme jur ñu xam ne kii kat moo ko jur mais jigéen tey jii ku ko mayoon borom kër yu bari bu amee doom kan mooy bàyya loolu kenn du ko xam te it jigéen boo ko mayoon junniy borom kër tamit li mu war am ci doom lim bi du yokk te góor nag nga may ko benn soxna nga may ko ñaari soxna yëmuñ lu soxna yi gën a bari ay doom du gën a bari kon loolu tamit ci la bokk teew it boo waxee ñu ne nag teew daal ba tey ñett na ndax sa borom kër daal nga koy bokk ak keneen daal loolu daal ñeexul alaka jigéen ñi toujours loolu la ñuy wax loolu tamit boo gisee da ay mbir la yoo xam dañ ko def seen bopp rek waaye du la am solo ndaxte euh, nit ki boo seetee sa baay wala sa yaay maanaam moom rek nga am amoo ñaari baay amoo ñetti baay te sa baay la yow kese dalaa am yaag sa rak ak sa mag ak sa ñeneen ak ñeneen te di lu tax ma koy bokk ak kii te loolu kenn mënu ci dara si ni mënoo kaas kaas ba am ñaari baay mënoo kaas kaas ba am ñaari yaay te sa baay moom toujours ma lay am am ñeneen te kenn métti lu ko kon moo la xam li tamit jëkkër bu ñu ko jàppoon noonu rek jàpp ni man ngaa am man ngaa bokk ak ñeneen sa borom kër dégg nga jàppe ko comme ni nga bokkal sa ndey wala nga jàppal sa baay rek benn jafe-jafe du am kon mbir moom noonu la dem bokk na ci yooyu ñuy wax ba tey di jone ne l'islam dafay yëmale ba góor jigéen mooy lu mel ne ci wàllu miraas ndax dañuy wax ni bu dee ci miraas moom jigéen genn wàllu góor lay am góor lay am ñaari cër jigéen am benn loolu nag ab gënal la ci ñoom waaye loolu bu ñu ko seetloo tamit demeewul noonu ndax alxuraan dafa wax ni yusikumullahu li zakari mislu hatil unsayni fi awlaadikum la wax maanaam ñu ngi leen dénk seen doom la góor di am ñaari teel jigéen ñu xam ne waxul ci mbooleen ñuy doon te bala maa leeral foofu tuuti sax damay damay njëkk a ñëw ci nii bu dee ci wàllu miraas moom l'islam da cee am ay seetukaay yoo xam ne rek ci lay seet nit ki xoolu ko ci kii góor la xoolu ko ci jigéen seetukaay yooyu ñett la bi ci njëkk mooy day xool nit ki jigéen bu mu jigéen ki faat ak sori bu mu ko sori lu mu ko gën a jigéen rek ab cëram ci lay ëppee lu mu ko gën a sori tamit ab cëram ci lay gën a ko moo xam muy góor moo xam muy jigéen ba ca toppaat mooy ab tolluwaay masalan mag ñi nga xam ne lu ëpp lu ëpp seen dund wéy na da nga bokkuñu xale yi nga xam dañuy dañuy dugg adduna yu bari war leen moo tax foofu ngay gis nit ki su faatu woon tey bàyyi fi baayam ak doomam ju góor ñoom ñaar ñëpp ay góor lañ doom ju góor ji mooy ëppale bàyyi ndax lan mooy bàyyi ba ko war ak li war doom ju góor ñoo bokkul kii day door dugg adduna yu bari war ko kenn ak lu ci bari wàcc na moo tax yëmalo leen foofu ni ki noonu bu faatu woon bàyyi fi doom bu jigéen ak yaayam doom bu jigéen bi mooy ëppale yaayam li tax mooy dégg nga kii moo gën a dëgmal àdduna kee moom lu bare mu yëg loolu tamit lislaam da koy bàyyi xel kon fenn rek daal fi lay fi lay foo xamante ni bii moom fi la ñu ci loolu ba pare mu gën mu gën a leen mooy tey jii fekkee dañuy dañoo bokk bokk di ñaari set di góor su boobaa moom day jox góor gi ñaari jigéen te loolu tamit boo seetloo ko waral mooy góor gi ci boppam su lislaam dañ ko joxe ñaari cër yooyu xamal ne cëram cër ñaari cëram yooyu ci lay dundal boppam ci lay dundal ak bopp eh, ay soxnaam ci lay dundal ay doom bu dee jigéen gi nag benn cër boobu ñu ko jox waxuma la boppam waxuma la ay doom waaye boppam sax waru ko ci dundal am na beneen borom kër boo xam ne moom moo ko a dundal sa bopp bi sa bopp sax boo ko dundal sa borom kër bële na lay dundal kon loolu tamit boo ko ci xoola wax dëgg ak maanal tey mbiru miraas sax boo dangay gis góor genn wàllu jigéen da lay jàpp jigéen genn wàllu góor da jaaxal sax ndax ñeenti masala rek ci la góor di doon ne cëru ñaari jigéen te boo xool am na lu ëpp masala yi fuuf góor a jigéen ñoo koy tolloo am na yu ëpp yooyu yoo xam ne jigéen nga sax léeg moo fi ëppale góor na foo xam ne sax jigéen ci bopp day am te góor ga du am ci misaal nit ki bu faatoo ñaari maamam yi jur yaayam mooy maam ju góor jur yaayam ak ki jur maam jigéen ji jur yaayam ki jur jur yaayam laa la maam jigéen ji jur yaayam fi mu nii dana doon dana ko doon maam ju góor yu jur yaayam da ko doon te ñoom ñëpp ñoo ci am ay maam rek lañ te loolu déggoo kenn ko jóg naan foofu kon dañ faa day doon góor ñi loolu mosuma ko dégg kon bu ñu waxee ci wàllu miraas l'islam daa faral góor jigéen ña koy wax dañoo xamul lan mooy miraas ay waaye l'islam lim teg lépp ci ak maan la ko teg boo ko jàngatee ba ci biir xam tamit lu wóor la bokk na ci ñuy wax ba tey wane ne l'islam da ci yëmale góor jigéen mooy lu mel ni waadu seede ndax bu dee seede lu ci ëpp dañ naan nañ am ñaari góor bu ñu ko ëmbul nañu am genn góor dégg nga ak ñaari jigéen ni ko alxaana waxe ni wastasidu shahidayn min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun wa imra'atan bu ngeen ñaari góor bu ngeen góor ak ñaari jigéen ñu naa ah, ma ngoog gis nga jigéen jàpp eh, maa genn wàll tax ñaari jigéen te fekk demee noonu maanaam mbirum seere l'islam moom xoolu ci ay góor ak jigéen daa am ay seetukaay rek yu mu koy seet seetu ñaari seetukaay rek la koy seet seetukaay ba ci njëkk mooy kii seede maanu gu maanu ak man gu mën a jàpp mbiri ci misaal ki nga xam ne ak maanoom wérut ñëpp xam nañ ko ci ay fan kooku duñ nangu seere muy góor mu jigéen ki nga xam ne ak takka mën a jàpp day fàtte wala xel mi baaxut wala day naax kooku duñ nangu mu seere muy góor muy jigéen ba ca toppaatin mooy li ngay seere da nga war a am moom ak jote mbir mu ne li ngay seere dañ ko war a xam bu wér a wér loolu moo tax am barab yoo xam ne l'islam du nangu jigéen dafa seere lu mel ni ci misaal ku rey nit wala ko jam nit wala ñaar ñu doon xeex lañ jot ak yooyu loolu lislaam bi ci nangu jigéen ndax jigéen ni ko yàlla bindee yu mel noonu fekk bëriwul fu mu koy teewee wala ñaare bu ko ko fa nit ba ñëwoon ña ngay xeex wala ña ngay jamante rek mu dem nga góor mu ëpp lu mu koy fekke mooy mën a am dalub mën leen atte xool nañ dem moo tax kon bu ñuy seere ci wàll go góor lay nangu ma seere ci waaye du nangu te gis nga bu demoon ci mbir yoo xam nag jigéen a ko xam jigéen lañ indi tey ji bu ñëwoon waa ji bu mu juddoo indaale na bakkan wala indaale bu bakkan ah wala mbërëm mi nii la demee naa naaw demee nga xam yooyu wala doom ji bu ëmbee nii lay mel ak naa lay mel ak yooyu foofa bu amee lu ñu war a xëy rek jigéen la la wut mu seddal ndax ñoo ko gën a xam am na ci borom xam wax ni foofa a seede bu mel ni action bi day wax ni masala yu mel noonu seede jigéen dong lañ ci nangu dañ ci nangu seede góor kon mbirum ñu koy waxate ñu bàyyi xel moom la ci lislaam di seet waaye seetu si yeneen seetu amu ci yeneen seetukaay dégg nga bokk na ci yooyu ñu wax ba tey mooy bu dee kër gi lu tax góor gi nekk lu tax jigéen ji nekkul lu tax góor gi daal mooy doon lépp mooy dogal doom yi mooy leen wutal tur lépp daal moo koy décide foo tamit ñaar am mooy gis mbooloo moo gis mënu ñàkk leen jëf te famille bi am mbooloo kon faaw am ko ko jëf te ñett ñett rek mooy maanaam ñett la mooy benn ñu ne góor gi jiiteel wala benn ñu ne jigéen gi jiiteel wala ñu ne yéen ñaar ñëpp jiitale yéen ñaar ñëpp jiitale ñëpp xam nañu menn ñaar ñu ko yor mel ni ko olof yi libee waa ñaari ñaari yokk dañu am ko jiitu keneen topp waaw te bu ñu xoolee dañuy gis ni ñu jigéen moom li ma ko waxee woon sànq ci ginnaaw ab xolam la ëpp lu ci xelam te yor kër nag ak toppatoo njaboot gi gi yor kër gi yor baat bi di diisee di nag xam nga ku jëfandikoo xelam moo ci baax moo tax kon lislaam diidal foofu dégg nga góor gi ne ko kat kër gi yaay borom dégg nga bu fi dara manqué nag lépp yaa koy toppatoo dikk jox njaboot gi ñu dund waaye nag baat bi tamit yaa ko yor te bu mu ne ko bu mu ko baat bi waxu ko ni ko defal la neex rek waaye da ko dénk muy diisu jigéen tamit yéntu bi sallallahu jigéen bi yéntu bi sallallahu alayhi wasallam daraan daraan diisu jigéen bi maanaam boo yoree kër gi yow da a tamit da nga war a jàppe comme am nawle ni ñu jëflante ak yow moom nga koy jëflante ak ñoom alxuraan di wax ni wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf maanaam nit ku ne ne la sa soxna joxe cër def la yow tamit rafetal koy delloo woon a jox ak cëram ba mat sëkk Mm-hmm. ñu ko defee rek lépp ñëpp am jàmm suñ ko defee rek ñëpp am jàmm moo tax yonent bi moo tax ku benn Ibn Abbas daana wax naan man damay toilette ba jëkk di bëggal sama soxna ni nga xam ne sama soxna tamit day toilette ba jëkk damay bëggal waaye noonu la ñu dundee maanaam bi ñu leen yéen a yaay kilifa gi tekkul ne da ngay def la neex rek jigéen ñi daal ña nga noonu rek déedéet waaye yéen a bokk kër gi rek da ngaa rek waaye yéen a ko bokk foofu tamit mbir moom tamit noonu rek la dem bokk na ci yooyu ba tey lu tax nay góor mu sañu dool jigéen dañ ko dañ koy faral di wax kon daal dafa dafa xam ko jigéen may góor mu koy dool te ñoom ñi wax loolu seetluwuñ loolu daal yu bari ko jiit ndax alxuraan dafa wax ne wallaati taqaafuna nushuzahunna ta'ibuhunna wahjuruhunna fil madajihi wadribuhunna fa in ata'nakum fala tadqu alayhinna sabilan ne la kaana aliyan kabira daa wax ne jigéen yi nga xamante ne bi dañuy indi ay jafe-jafe seen soxna yi indi jafe-jafe na ngeen leen yedd su yedd yi jëriñu nañ leen tung mere leen te dukaay bu loolu sotiwul nañ leen duma nga seetlu daa am yu bari yu jiital daa njëkk wax nañ leen yedd as gor gor dëgg-dëgg boo ko yeddee rek la ngay saafara moom da nga ko am bu fekkee loolu jëriñut dégg nga ngeen mere leen ci tëddut loolu tamit gis nga ko saafara bu am doole ndax jigéen lu ëpp fu muy nappe góor mooy foofu ci tëddukaay léegi na yow boo fa demee jàmm ko nag kon wàññi nga ko bu baax a baax laa bëgg wax fekkee lu yomb saafara rek dana saafara laa bëgg wax bu loolu lépp saafara wu nag boobaa dóor dóor a ñëw la dégg kon daanaka lu bari la ko jiitu te dóor boobu yëpp nekkul dóoru ëpp dool ne di ko dóor rek wala def la neex déedéet waaye daa am luñ ci jublu buñ ko yemale tamit daa am ay sàrt yuñ ci teg ndax yonent bi sallallahu alayhi yooyu ma asaf la borom xam-xam fiqh dañuy yooyu mooy dóor yoo xam ne dóor yu méttiwul la dóor yu méttiwul nag Ibn Abbas ni mu ko waxee mooy dóor yoo xam ne maanaam yar sa ndox lay doon tey fa mu dara du génn dara du génn te du bàyyi benn tërgën wala ab dagg-dagg ci yaram leen mooy dóor yooyu dóor yooyu lañ may ni dóor ko soxna te gis nga kon dóor yooyu du jege nag jubloo méttal la waaye wan ko ne ko wàññi ko rek la wan ko ne ko li nga def jaaduwul kon loolu tamit da am dégg tey euh, borom xam-xam xolmaa dañuy wax ne am na ci nit ñi ñoo xamante ne bii maanaam bala bala ñoo nekk nit rek dañ leen a dóor am na benn marat bu ñuy wax ma lañ koy wax masochisme tawar la joo xamante ne bii inxiraaf nafsi la boo xam ne comme jot balaa nekk nit rek dañ koo duma te ñoom xamaa ne suñu ñoo wax ne feebar boobu tawat jooju inxiraab boobu jigéen la ëpp la muy dal lu ëpp ci jigéen ñi ñoom lay dal nit koo xam ne dara da koy dóor rek wala nga jëflante mu jëflante bu tar daal mu a nekk nit loolu jigéen ñi la ëpp dal ndax bu dee góor am na benn inxiraab bu ko faral mooy li ñuy wax sadisme sadisme mooy bëgg bëgg def lu metti góor moom tawat mooy day bëgg jëfandikoo ak tartar moom maanaam technique lu metti boo feebar moo koy dal kon nag moo tax kon xëy lislaam ba muy yoonal góor dóor soxnaam jigéen ñu mel nii moo taxoon moo tax moo tax ndax jigéen joo xam ne boo ko yeddee du la faal dégg nga nga ko ci tëddukaay faaliwul waaw kooku maasasini la ñuy wax moo ko dal maa da koy duma rek mu nekk ne te boo ko boo ko duma mu nekk ne kon bu ñu gisee lislaam yoonal borom kër mu dóor soxnaam loolu moo tax bu la neexee ñu ne waa lu tax. kon góor gi moom bu jàddee kan moo koy yar moom bu tax jigéen ji moom muy ñu ko mu dóor borom këram jigéen ji bu borom këram jalgatee am na fa mu ko mën mu waxoon mën ko mooy mën na koo yedd dégg nga yedd bu jëriñut mooy mën na koo tóngi ci loolu su jëriñul nag ah du amaa dóor ko nag moom sañu ko ko te jàmmam lañ ko bëggal ndax li suñu borom li baaxoo am mooy toujours borom kër bi moo ëpp doole soxna si xam nga ne bu ko soxna si bu ñu mënoon ne ko ndigal ne ko bu la kiyee duma ko ko bu ko jéemee duma da koy rey sax bu dóor day tëlbati ko dem kon moo tax may ñu ko mu dóor dégg nga ba it mooy buñ ko may mu dóor ko yi ndegam dóor gi mooy kilifaam ñu ne ko mane la droit nga duma ko bu ko dumaa dootu ko dootu ko dootu ko warmaal amul kër ba soxna si dóor borom kër bu pare wala di ko teg fenn du ko jàppee du dóor sa borom kër yàpp te sa kilifa <laughs> ke waru ko yàpp waaw kon nag bu góor gi defee loo xam daa aajo dóor jigéen gi nan lay def mooy day dem ci àttekat ba day dem ko fa toogal yoon xamal ko ni ko sama borom kër daa def lii ak lii su aajaa ñu dóor ko borom kilifa googee moo koy dóorlu ba xolam sedd dégg nga te daa doo ko di fekk kon loolu moo am nag wax dëgg yàlla ndagam nangu nañ ni góor mooy kilifa ak jigéen ndagam nangu nangu nañ lool rek war dañoo nangu tamit bu jaadee nag dégg góor teg ko ci yoon ndax mu asasa boo dem wala mbootaay wala kuréel boo dem ak mbooloo mu dajee mu ne dégg ka fay njiit moo yar sañ-sañu ku jàdd ma teg la ci yoon kon kër gi ni nga mu góor gi mooy kilifa gi normalement ku jàdd yi moo moo la war a teg ci yoon bokk na ci yooyu ñuy sëriñ di ko wax ba tey mooy mel ni xijaab jigéen sant gi ñu ko sant ci lislaam muy muuru te sant ñu ko góor loolu tamit boo seetee dañ ci wax ay wax yu bare bare bare waaye dama koy tënk ci ñaari baat rek mooy ni góor ak jigéen ci boppam suñu borom leen bind dafa bokkul wax naa ko sànq rawatina seen jigéen yàlla da ko defal ay cër yoo xam daa am jaasi ja day xëcc nit ki moo tax nag kon yoon waral ci moom buy dem di dajeeg ay jàmbur yu góor mu sàng aw moom ba mu daj te loolu boo ko seetloo bu ko lislaam bi santaane daa bañ ko ko xeeb ndax xeeb nit mënta weesu tey jii jigéen bu demee sol yére yu bon dem di toog di wax ak nit moo xam la ñuy wax lu mu mën doon te mu ñu ñàkk bañ a daje faaw ñu dajee góor ñi bu ñu dajee di wax ak moom yow sa xel nekkul ci li muy wax waaye yaa sa xel ngi ci cëréem yi di feeñ loolu doy la nit mënu ko wees ngeen war a seq ab liggéey di ko liggéey mënu fa ñu ko liggéey ba génn ci xelam di def xelam sa cër yi di feeñ waaw loolu kon xeeb nit ak doy dal mënu ko wees moo tax kon l'islam ba muy yoonal ni ni jigéen ñi muur seen yaram yi bëgg rek ndax li koy tegtale mooy bu demee ba foo xam ne ba nga fa nekk santatuñ ko jigéen bu nekkee moroom jigéen ba nga neexee mën naa bañu mur ni ki bu nekkee boroom këram nga xam ne foofu dagal na nañ su ko neexee mën naa bañu mur waaye nag su génnee nag di dem ci góor ñi a aw yaramam nag ngir war naa boppam ba ñëwee buñ bàyyi lañ ne woon di xool téeram yooyee bokk na ci yooyu ñu faral di wax ba tey mooy lu mel ni dem ab gis li wax ni maanaam li li li yonti tere nga xam ne léegi boo gisee ak jigéen waroo koo xool maanaam da ngaa war a sëgg da ngay gis ñoom ñu koy wax lu bare bari nan loolu daal kon dañoo dañoo xeeb jigéen ñi ba nga xam ne sax kenn waru leen a xool boo leen xoolee sax di sëgg mel ni dañu sobee wala loo xam ne kenn war leen a xool su fekkee dama wut noonu maanaam euh, l'islam ni mu sa ni mu aaya góor gi muy xool jigéen gi tamit jigéen gi noonu la ko aaya mooy muy xool góor gi te mosu ñu dégg kenn ku a da kon daa dañoo doy dal góor gi dégg nga ndax alxuraan dafa wax ne qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un daa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal jullit ñi góor ñi nee leen nañu damm seen gis tey sàmm seen bopp zalika aska lahum aska lahum mooy loolu moo gën a teey moo gën a mucc ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na an-nazatu sahmun min saham iblis masmuma man tarakaha min xawfillahi jalla wa azza asaabahu allahu imanan yajidu alaawatahu fi qalbi yonent bi nee na xool baaxul mën nga ne fett la ci fett iblis wala tooke la ku ko bàyyi nag dégg nga te yàlla rek tax yàlla dana la fay tuyaaba joo xam ne fa tuyaaba joo lay fay mooy ngëm yàlla goo xam ne dangay yëg neexit wa ci si biir xol moo tax kon bu ñu bu ñu aayee xool jigéen loolu moo tax te boroom xam-xam yi ni ñu xamlee mbirum sëy yooyu boo ko déggee ci nga xam ne xool baaxul ndax ni ñu xamlee que beneen góor gi su fekkee day daa continuer xool jigéen gi di ko xoolaat ak ko xoolaat xool yu bare bare yu tegaloo nga yaram day tàmbalee sopp li ñu wax alxurumanaat jinsiye yi nekk ci biir yaramam day commencer daw di wër deret ji ànd ak deret ji di daw ci noonu nag la war di daw di daw di daw ba agsi fi fi fi war a génne génn nit ki am jàmm noonu la ñu xamlee mbirum sëy léegi nag su fekkee nit ki kon mi ngi xool jigéen gi di ko xool ak xoolaat yu tegaloo na ko wóor nii ndox yooyu ma waxoon nag ma ngay daw ci biir yaramam léegi nag te ndox yooyu daa waroon a génn su génnul nag dellusiwaat jafe-jafe yu bari la koy mën naa indi feebar yoo xam ne kenn xamul nu mu dama ci tànn yenn feebar rek ma lim ko yoo xam ne looloo koy mooy maanaam hormonat dina tooy mu war a génn dikk jaxasoo doon man yu génn su doxee te génnul jafe yi mën indi yu bëree bëri la docteur yi wax nañ ci feebar yu bari yoo xam ne mën na ko waral bu yàggee ci nit ki bu yàggee nag laa bokk na ci li ñu waral mooy mën naa waral nit ki yàggee xetu gémmiñam di xeeñ dégg nga gémmiñ xeeñ wala lu mel ni foqtaane di xeeñ mën na ko waral mën naa waral tamit mu am ay picc kanam mën naa waral xeeti dégg nga tànk yi di metti wala pooj yi di wala mën na ko waral mën na ko indil seere dégg nga am na ci yenn xalaat yoo xam ne sax bu ci àggee mën na ko indil sax gumba far dégg nga wala mu àggati sax dégg nga euh, paralysie yëpp mën na ko indi ak lu mel ni mën a waral bopp bi metti sa bopp bi di metti foo toll wala sa bopp bi genn wàllu bopp gi di metti te yooyu yëpp yooyu mooy wax moo ko waral maa ndox yooyu nga xam ne daa waroon daw génn te génnul yooyu moo ko waral moo tax yonent sa sallallahu alayhi wasallam mu tere mu tàngal ci lool kon yonent bi mu aaye loola kon ñun la bëggaloon jàmm moo tax mu tere jigéen ñi di génn di di taxawal ci mbedd yi dégg nga ak a xeeñe ay parfum di jigéen ñoo xam ne duñ borom kër dégg moo tax mu tere jigéen gi nit di wéet ak jigéen joo xam soxnaam ndax lépp day day day xëcc moo tax sax mu tere góor sax di far nuyu jigéen fa dégg moo tax muy tere ba tey boo rek ci biir sëy bi muy tere nit ki soxla soxnaam soxnaam bañ ndax yu mel noonu lépp la yu mel noonu la koy dawal ay yooyu yëpp suñu jàmm la ñu bëggoon ak feebar yu bari yi ma lim fii yooyu la ñu bëggoon a dawal kon li alxuraan wax ne zalika askaaluhum ma ngoog maanaam bañ a xool jigéen gi loolu moo gën a tey te moo ëpp jàmm moo gën a mucc ndax bis seen ngay xool dégg nga ndox yi daw sa biir yaram war a génn génn indi la yépp mën naa ñàkk kon boo gisee ñu aaye ñu xool jigéen ñi loolu lañ jublu te bi aaye jigéen ñi tamit jigéen ñi rek noonu lañu aaye tamit ñuy xool góor ñi boo defee ñu dikk ci lu mel ni fase dañu wax ne foofu tamit daa daana ne l'islam dafa faral dañoo wax ne foofu tamit l'islam dafay faral góor ndax góor moo am droit fase mais jigéen moo amul droit fase mais bala maa ñu foofu damay leeral ni fase ci àdduna bépp ñaari façon fase rek moo am mooy fase moo xamante ne bii ñaar ñu doon sëy dégg nga ko boo xam ne ñaar ñu doon sëy ñoo ci juboo ak teqali ko boo xam ne nag kenn ci ñoom moo ko bëgg kenn ci bëggut maanaam góor gee bëgg jigéen ci bëggut wala jigéen ji bëgg góor gi bëggut yooyu yëpp boo ko seetee fi ne nii yëpp am na ci lislaam ndax góor gi jigéen gi ñu demee ba bëggatuñ kooku day daal di station day jeex góor gi it bu demee ba sëy bi neexatu ko bu ko neexee mën na koo jeexal bu ko fase naa la ma jeex ah li moom bu ne moom du mën a wax ne ko fase naa la ma jeex loolu lislaam nangu te loolu li tax daa fase tamit daa am lu ci topp ndax lislaam daa sant góor gi bu mu fasee soxnaam na ab yóbbal bu mu ko a jox ñu ngi noonu biir idda gi tamit moo ko war a te bul fàtte ni ba mu koy takk moo ko joxoon am alal ji bari la yëkkat def ci moom bu fekkoon dañoo ko bu la neexee fasel kon góor ñu xaw a dee ku la ci kii moom kii rek la fàtte naa la nga dem seeti keneen moo tax kon dégg nga loolu mayuñu ko mayuñu ko jigéen te jigéen buñ bëggee ñu wax kon jigéen ñi nag bu fekkee sëy bi neexatu leen nañ ci def loolu tamit am na ci lislaam bu leen neexatu nañ ci dem ci àttekat bu mu seet bu ko seetee te xam ne góor gi kat moo jalgati da ko da ko manqué la yàqam te moom mi loolu tax mu bëgg a tas yoon da koy tas fi sax su fekkee xool na ko it waaye borom kër bi dafa ko dara xëy na ko neexut rek da ko bëggu su boobaa da koy tas waaye su ko tasee nag maanaam jigéen ñi moom day fay alal bi ko borom kër gi joxoon loolu la ñuy wax sumi ko xam ne bu jigéen ji demee bëggatul day dem ci attakat bi mu tas ko jigéen ji nag fay alal bi ko xam ne moom la ko borom kër gi loolu la wax euh, su ko ci njàng sax dégg tey booy xool yeneen système yi am ci àddina di xool nañ jàppee wàllu taxe fase yooyu ak ak fase dañ ci da ngay gis ñëpp da gis ay gis-gis yu wute da ngay gis ñoo xam ne dañ ci tara lool ah lu mel ni chrétiens yi ñoom amul amul boo xasee takk soxna jeex na xam nga loolu metti na lool boo bëggatee ba bëggul loolu jeex na loolu loolu la seen mësa bo am ñoo ne jàppuñu ko dara fase teg soxna fu mu neex rek su la neexee takk su la neexee fase jàppuñu ko benn joxuñu ko benn valeur waaye nag l'islam moom mooy diine ji nekk digg bi moom yooyu yëpp du ko nangu day dikk na leneen mu teg ko ci yoon moo tax ba mu dikkee mu yoonal ni buñ demee ba nga xam ne mënatuñoo nekk mu yoonal fase te it gis nga ba mu ko yoonalee da ko da ko wutal fu mu war a jaar wutal ko ay maraaxel nit ki mën naa fase soxnaam wëlbatiku jëlaat ko wëlbatiku fasaar ko wëlbatiku jëlaat ko ba mu ñetti yoon te it loolu tax ma def ko it boo seetee yërmande la ndax nit ki juum da ko yomb torop mën naa def dara wëlbatiku du ko réccuwaat moo tax bu fasee soxnaam ñu mayal ko ñetti weer ni ko ñetti weer ngoog yoo xam ne mu ngi ci idda ji yow boo bëggee soxna rek mën koo jël si boo seetloo loolu loolu mu ngi limité dimbali na jigéen ñi ndax su fekkoon fayda da ko yoonal ba pare te wutalu ko ab àpp yi dana metti ndax kon bu ko neexee borom kër yi mën na ci mbugal soxna su ko fasee ba muy mën na koo fase ñun maanaam mu toog di xaar rek du ko jël du ko bàyyi waaye moo tax mu wut nag li mu waxoon ba ci àjjana léegi too jël ñetti weer yi fa mu jeexee léegi jeex na soo ko bëggee jël salaat moom amatoo fa soxna boo dikkee da ngay waxaale waat rek joxewaat can dexewaat lépp bu neexee jigéen bi it boo am na droit gànt kon boo seetlu daal ci mbirum fase lislaam ak maanaam léegi bu ma sëkk sëkk bàyyi xel waa côté yëpp noonu la fa doxale tey ñeneen ñi nga xam ne ñoo koy jéem a déngaan sax di jéem a indiwaat nga dañu am jafe lool lu mel tubaab yi nga xam ne ñoom bu njëkk nangu ñoon ko fase tey bi moom jeex na dañoo mujj dem ba daanaka ñëpp ñu ne génn léegi ñëpp ay bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ci mujj ñëw mooy lu mel ni doomu Italie ñoom ñoo ci gënoon taral kenn nanguwut ku fase 1971 lañ wote benn loi wane ne léegi ku neex mën taa fase waaye bi ñu ko defee rek ci at moomu lu ëpp million nit ñëw nañ ci tribunal yi bëgg leen ci yoo xam dañ ko bëgg koo tax nga xam ne kon loolu métti woon na ci moom euh, fu mel ni Tunisie daa am benn at moo xam dañoo wate woon benn loi loi bi lañ ci tëral mooy ni góor amee droit wàcc soxnaam jigéen tamit noonu amee droit wàcc borom këram nga xam daal fas sëy bi ci ñaar ñëpp la nekk ku ne fase naa rek sëy bi tas na ñu wate loi boobu waaye bañ ko watee yóbbu dara dégg nga ñu soppatal la tax ñu soppat ko mooy dañoo gis ne fase daa bari lool jigéen ñi di fase di fase rek di fase te ñu bari bu ñu fasee ginnaaw bi dañ koy rëccuwaat day gis jigéen di fase borom këram ba pare rëccuwaat ko lool te la koy waral mooy du dara mooy daa mer mer mu ndaw rek xam nga mu jekk-jekk mer rek ne ko fase naa ginnaaw ba mu rëccuwaat tax ba mujj ñu sos ñu sensé waa boobu kon daal foofu loolu lañ ci wax maanaam mbirum fase daal l'islam lenn lu ci ne da ko teg ci yoon nii ma ko waxee nii rek noonu daa far kii teg ci kaw kii wala mu jël kii teg ci kaw kii waaye mbir mu ne ne bu ñu ñëpp am jàmm rek mu doxale noonu bokk na ci àq yooyu ñëw ba tey mooy lu mel ni àq liggéey dégg nga jigéen gi ñu bari dañ daan wax naan lislaam dafa fonk jigéen maa jox ko àq liggéey da ko bëgg bàyyi ci kër gi mu toog rek dégg nga du liggéey du def dara ñëpp xam nañu lislaam tëriwul jigéen muy liggéey ndax jamono yu njëkk yi eh, lislaam doo taxaw jigéen dañ daan liggéey fépp foo xamante ne bii jamono ji laaj nañu liggéey fépp liggéey moo xam aajo ji day aajo joo xam ne jigéen bi ci boppam moo ko soxla woo wala benn jëmmi xeet bi su bopp ñoo soxla woo mu liggéey su boobaa day gën liggéey waaye nag dégg nga lislaam nag sawarul jigéen ji jékki-jékki rek di liggéey comme ni ko tubaab yi bëgg a defee benn benn lor waralu ko nga xam nga jàpp da ngaa war a xëy rek liggéey daal ñu tëj kër gi dem njaboot kenn du leen toppatoo déedéet lislaam ne bëgg mooy ni góor gi xëy liggéey jigéen ji topp di toppatoo njaboot dégg nga lislaam loolu la bëgg waaye jigéen kon fu mu demee ba nga xamante ne bii amul ko ko dundal wala benn ka ko doon dundal sax mi koy dundal waaye da ko da ko atul bu baax su boobaa mën naa gën liggéey ndax gën liggéey moo gën mu togg di tumranke wala mu gën di jaay boppam ci mbedd kon am na droit waaye nag ñu jàppe ko comme noonu duróora la ko jàppe waaye jàppe ko loo xam ne aslu la boo defee ci biir loolu da gis ñoo xam ne dañuy wax ne mën nañoo def ni tubaab yi def rek mooy bu ñu xëyee góor gi jigéen gi yépp dem liggéey rek boo defee doom moom ñu yóbbu leen ci centre yi nga xam ne fa ñëpp dem liggéey waaye loolu tamit boo ko seetloo ci dëgg-dëgg fi mu nii boo koy xool day nuru lu baax waaye boo xoolee ci dëgg-dëgg baaxul ndax centre yooyu ñu dajal xaalis di la yar dëgg la mën nañoo toppatoo xale yi ci euh, toppatoo seen wàllu wér yaram mën ñoo too di leen seen wàllu xel di leen orienté waaye nag day am leen loo xam ne mooy def mooy nit ki dafa bëgg am yaaye boppam yoo xam ne da ko seq kenn ma koy toppatoo ak yooyu maanaam dama koy jox loolu mënu ko amee feneen pour yaay rawatina ci ñaari at yu moom xale bi wërta bokk kenn yaay yaayam rek ko war a yor léppam yaayam loolu nag nit ki su ko manqué dafa indil ay jafe-jafe ëllëg ndax ni ñu koy def noonu centre yi nga xam ne ñuy fekk benn benn benn yaay rek ñu boole ko fukki doom wala ñaar fukki doom mu leen toppatoo loolu tamit erreur la ndax xale yi da ngay gis yërmaande jooju dañ koy manqué dañuy xëccoo jenn yaay jooju di ci di ci loolu tamit da leen teel tàmbal ab xëccoo ak euh, ŋaayoo ba tax bu ñu màggee mu leen jural ay soxor ak ñàkk yërmaande kon daal li ma bëgg wax mooy nit ki daal mënta ñàkk yaayam yor bu mat moo tax kon jigéen daal fu mu demee di liggéey rek ci lislaam xamal ne booba dafaa sës rek waaye bu ñu amee li ñu bëggoon day toog ci kër ga toppatoo njaboot gi dégg nga góor moom nekk nekk gën ci di liggéey tey bu fekkee bu dee bu dee ñoom tubaab bi moom na am nañ ci ngànt ndax li ma nekk li woon sànq ñoom dañoo mujj fi ne nii daanaka seen régime yooyu kenn dootul kenn waaw jigéen ji moom day liggéey ngir mën a dundal boppam ko xëy na ñoom mënut a ñàkk waaye bu dee ci ñun nag ñun àgguñ foofu suñu réew jullit ñi gisaguñ fi benn baay bu xëy na dundalu ma soxnaam dund dundalu ma benn borom kër bu xëy na dundalu ma soxnaam wala benn baay bu xëy na ma sama doom fekk moo koy mel ni leen dundal moo tax kon la baax daal mooy ñoom ñu toog ci kër gi rek di toppatoo nit ñi toppatoo xale yi di leen yar dégg nga góor ñi nag génn jànkonteeg àdduna indi luñu mën a dundee ñu dundee ko yeneen atte yi nga xam ne mooy axkaar yu mag yi tamit góor ñi yor ko ñëpp am jàmm ndax buñ ko dugg def tamit man a fitna rek lay jur loolu nag boo ko seetloo ba ci biir da ngay gis ni kon l'islam fo fawul góor góor teg ko ci ko jigéen waaye fawul jigéen tamit teg ko ci ko góor kenn ku ci nekk yàlla ci bopp moo leen bind moo xool na ko neex mu bind leen ba mu leen bindee noonu yi bu bindee ci àdduna kenn ku ne daa xool la gën ci yow gën a méngóog nam la bindee mu sant lu toll noonu nga xam daal su ma koy tënkaat mooy rek góor daal lépp luy jànkuwante ak àdduna moom la yàlla feebale lépp lu ay dépense lu ñu war a génne finance moom la ko yàlla féetale jigéen nag lépp loo xamante ne bii dégg nga moo jëm yàlla toppatoo xale ak yar ko ba nga jigéen lañ ko féetale te boo ko seetloo noonu rek maan ndax daa mel ni sax booy xool la jigéen sax lañ ndax liñ ko jox moo gën a nit góor luñ ko jox ay lañ ko jox ay ay matériel lay toppatoo góor jigéen lu muy toppatoo nag nit lay toppatoo moo tax euh, ci yar fi mu nii lépp l'islam ci loxol jigéen ji la koy moo ko góor gi moo ko war a yar ba mu kàllaf jigéen tamit moo ko war a yar ba mu sëy moo tax ñun suñ suñ côté yi ni ñuy def dégg nga bu nit fasee soxnaam rek daa dem jëli doom ya loolu teguñu ko fenn ñu ni yar ak ak jigéen la même borom kër bu fasee soxna si soxna si moo am droit yar ba kër muy kàllaf même soxna si bu mënutoon yar sax nga xam daa amal beneen borom kër wala mu faatu sax ba tey bàyyi bi suñu ko jël mbokki jigéen jooju lay dem benn rakk jigéen ji wala maama wala maami xale bi laa bëgg wax mooy ki jur jigéen ji wala ñeneen foofu la jëm waaye du deltuwaat ci mbokk góor gi mukk te fekk ci mbokk jigéen am nañu ko mën a yar kon loolu lépp day gën a wane ne kon lépp lu féetewoo ci wàllu yar ak toppatoo nit ki rek lislaam ci loxol jigéen gi la ko teg waaye lépp loo xam ne luy toppatoo wàllu adduna la tamit loolu lislaam ci loxol góor gi la ko teg loolu nag bokk seet ak maanu la boo xam ne ak maanu mënu ko weesu léegi nag bu ñu jeexalee foofu nag ci li ñuy tëje mooy ñu xool nag bax ndax am àq yooyu nga xam ne moom la lislaam dégg nga jox jigéen ñi ndax am nañ ko wala déet waaw ca dëgg-dëgg suñu jamono ji ku xool dangay gis ni ak yu bari li naan joxoon jigéen ñi nañ ko waaw jigéen ñi daal ñu sonn nañ lool kenn jàppale leen daanaka daal lu nekk lu ne lañ leen di tëf rek waaye lu neex lu ne ñu ne góor ñi loolu tamit kon kenn mënu koo askan l'islam suñu bopp ñun ñoo war a xoolaal suñu bopp loolu tamit boo seetee daa am ay yu bari ko waral te bokk na ci bi ci jiitu te gën cee mooy Euh, li ma doon wax sànq mooy àq yooyu du doon ay wax yoo xam dañ ko wax noonu rek muy dem waaye ab système la laaj boo xam ne moom moo koy doxal bu njëkk ba l'islam di gouverner yépp da doon dox àq yépp loo bëgg a jalgati yoon da lay jàpp tey sa loxo ne sa kaw nga def léegi nag loolu amatul tey jii ku neex nga jalgati àq kenn jàpp sa loxo ne la déet am na ci àq yoo xam ne sax tey jii soo ko bëggoon a jëfandikoon tey su su su mel ni nisaa nga ñëw wala système yi nekk ñu dal sa ñu dal sa kaw ah loolu mooy tax yu bari dégg nga àq yu bari duñ leen ko mën a jox waaye te dëgg-dëgg daal àq yi moom lislaam moom jox na leen ko bu yàgg kon ñun li ñu war kay mooy jàngaat lislaam boo xam àq yooyu nag dikk jox leen waaye du jógee nag ñu dikk nag dal ci kaw lislaam nag na daa reedal wala daa feddal ginnaaw jigéen déedéet te it ni ma ko waxoon sànq àq yooyu ñu leen jox def li ci aju daa bari bokk na ci li ci jiitu mooy ñàkk boo ba tax àq yu bari dañ ko jigéen ñi dañ ko mën a am ndax jigéen ñu bari ragal lañoo sàkk seen àq boo ko sàkkoo rek dem sa borom kër wàcce la te bala wàccee ndax doo am foo jëm waaw xëy na sax bu la wàccee say doom ak yooyu mën naa mën na leen dundal waaye yow sa bopp ku leen dundal sa waa kër sa waa kër amuñ amuñ ñoom ay ñàkk leen yow amuñ néeg buñ la dugal amuñ buñ la dugal loolu sax daanaka jigéen ji coono bu ñu ko mën teg bu demee ci ay mbokkam dañaan ko demal muñ rek ndax ragal lañ ni buñ ko fasee rek mu jaaxle yëpp ay jafe-jafe la ak it ñàkk gi ñàkk yar nit ñi bàyyi leen ci ñuy def leen neex rek ak sabab yu bari daal yoo xam ne moo ko waral léegi nag kon li ma bëgg wax foofu rek mooy bu ñuy waxatee ci ak jigéen kon waruñoo dikkati daal di attaque l'islam waaye dañoo war a attaquer seen bopp dégg nga ñu ni ay jullit lañ ba pare l'islam jox àq yi ba pare ñu koy jalgati ci ñooñu la ñu war a dal waaye daal kenn wërtu dal ci kaw l'islam loolu rek laa bëgg leeral foofu bu defee fi nga xam ne fi laay jeexale yépp dégg nga ay ay ay benn dénkaan la yoo xam dama koy dénk góor ji tamit ñu bàyyi ko xel dégg nga bokk na ci yi may dénk mooy jigéen ñi rawatina ñu waa Sénégal lañ góorgóorlu fexe leen a jox seen àq ndax seetlu laa ne fi mu nii tubaab yi ñu ngi jóg ngir fas leen a laajale seen i àq te ñoom àq yi leen di laajal bis bis bis leen ko laajalee bañ am ko ñu ñëpp ay dugg waaw ah, yi ñoo ñuy dal kenn dootu seen seen njaboot dara jigéen ji mooy doon kilifa kër gi lu ko neex moo ci boobaa nag ñun ñàkk nañ suñ kon nag nañ xool àq yi leen lislaam joxoon dégg nga ñu gaaw jox leen àq yooyu jëfandikoo ko nag ci lu wóor dégg nga jàmm mën a am waaye ni ñu jëflante ñoom bu continuer tubaab yi danañ dikk àq te bis bu ñu ko amee ñun ñu lool bokk na ci li leen dénk ba tey mooy jigéen ñi dañ leen di jàngal damaa seetlu ne bu dee fii wax naa ko ci waxtaan nee naa l'islam yoonal na ci jigéen ñi ñuy jàng waxu sax yoon la ko waaye da ko da ko fartaal ci ñoom sax te fii nii daa mel dañ ko desal ginnaaw lool daanaka boo waxee ñun ah jigéen daal yërta jàngal dégg te fekk dañ ko war a jàngal te jàng ma la ci jiitu mooy ñu jàngal ko diine ba mu xam ko jàng mi du diine kese a jàng pare lu mu ci teg mu door ko caa man gis naa ni sax même bu dee suñu yi nga xam ne xëy na jànkaay yu bari du jànkaay yu ñu jàng diine nga xam ne yeneen leneen lañ fay jàng man ak école tubaab bi sax gis naa ne léeg-léeg li même ay jafe yëpp léeg-léeg mooy gën sax wàcc jigéen gi noonu ci kër gi bañ koo jàngal ndax yow boo ko yóbbul école mu jàng sax jàngaloo ko di nga ko ci kër gi rek jàpp ne man ko yar fi mu nii da ngay nax sa bopp yoroo ndax boo génnee da lan lan moo ko yar télévision bi ci bopp moo koy yar musique yam fay gis ak théâtre yi muy seetaan ci yooyu dong la yoroo bu màggee du xam dara day mel ni bàyyi ma du xam ni ko war du xam ay àqam du xam dara kenn du mën a jëflante ak moom loolu tamit ay jafe-jafe lay jëf ba ca toppaatit mooy gis naa ni wàlluwaay tamit war nañ koo xoolaat ndax ba tey suñu réew yi boo seetee ay luwaay yu bare bare dégg nga di son di sensé système bi fam bi yooyu tamit war nañ cee bàyyi xel waaw ah. ah, ndax te am na ci ñu fexe nag ba dëppale ko lislaam ah, nga xam ne fi mu ne nii sax réew bi attewut lislaam am na ci yoo xamante ni bii jëmmi constitution bi ñu àtte woo moom ba ñu ko ko sot te yooyu ba na ko sot ba mu ba mu dëppoog l'islam doon dañu changé ba mu nekk régime islamique kon li nga xam ne àtte yi nga xam ne mënees na ko dëppoog l'islam te dustoor bi wala constitution ba ñu ko ko sot war nañ caa gën a góorgóorlu ba soppi loi yooyu mbaa lu ko mayu ni ma ko waxoon sànq fa muy mujjee du baax ci ñun bokk na ci li may dénk góor ñi ba tey mooy gis naa ne Euh, ñu bari rawatina sax ñi nga xam ne dañuy def ay waxtaan wala ñu woote ci wala ñu wax ci turu diine war nañ ko bàyyiwaat xel mooy wax ni ñuy wax yi ñu li nga xam ne ñoo war jigéen ñi rek waaye duñ tudd nag àq yi jigéen ñi am soor yépp dañ koy jël askoon ko jigéen ñi la laa ñi ne ko yàq nangam nangam def gis la neex da ngay naa loolu tamit amul njëriñ ku bëgg leen lislaam doo def loolu jigéen ñi dañ leen war a wax wax joo xam day tax ñu bëgg lislaam mais wax jooju façon waxin yooyu day tax ñuy gën a daw lislaam rek ah loolu daal kenn mënu tax boo defee ñi nga xam ne a sukkandiku ñoom di def ci ñoom lañ bëgg a def tey buñ ñu xam ne ëllëg ñu lañu def ñoom ëllëg ñooy jur suñu doom yi tey dañuy jeexital ci ñoom buñ buñ bëgg yàq la ma bëgg wax foofu lañu war a jaar kon nag ñun nañ gaaw profité kon jàngaleen lislaam xeetal leen ci bañ bëggul ko seen bopp moo gën ñu wàcc fii di leen wala ñu leen dal daal yu métti leen diisalal diine ji ba tax duñ duñ ci duñ ci bëgg a dugg loolu tamit gis naa ne ay jafe-jafe la kon daal xëy na yow bëggoon wax yi bari la ñu may tënk la yow euh, waaye dama koy fa tënk ci yooyu rek te jéglu nag mboolem yàq-yàq boo xam ne am na ci maa ngi koy jéglu ci mbokk yi te xam ne comme ni ma ko waxoon sàng rek sama xam-xam am yéene di def rek kon yàq bu ci nekk rek nañ ma ko jégal te baal ma ak salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaan wa tamkin kon am eh, Seexuna eh, muassasatul Wafa mi bu am solo bii nga xam ne andil nga ko mbokk yi tey yaakaar naa ne képp koo xam ne teewal nga waxtaan wi jële nga ci ay tomb ak i bind yu am solo yoo xam ne yi daan la a jariñ kon mën nañoo wax ne li ñu séntoon ci yow ba tànn la ba jox la thème yaakaar naa ne wax ji tegu na ci xam-xam tegu na ci gëstu boo xam ne bu wóor a wóor la kon loolu ñu ngi lay sant bu baax li lañ ñaanal yàlla di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yokk sa li nga bëgg a lislaam liggéeyal ko yoonu murid liggéeyal ko sa maam Cheikh Ibrahima Fati sunu borom defal la ko lu kaw sa njort kon muassasatul Wafa mi ngi lay sant bu baax ci thème bi ni nga ko indee ak ni nga xam ne laa mi solo kon mu mel ne wax ji am gum am solo am tax na am na ab teewlu ak seetlu goo xam ne doon nañ ko def ci waxtaan wi kon dafa mel ne lenn lu ñuy dolli ci wax ji amu ci waaye nag yaakaar na ne am nañ taxaw seetlu lañ wax ne moom lañ ci def bi sëriñ bi wax ñu ngi jël di bind tomb yi nga xam ne moo ëpp solo ci lu doon waxtaan yi mu mel ne kon sëñ bi lim nu jàng jàngal da am lenn ci loo ay tomb yoo xam ni dañ koy dañ koy mën a tari waaye amul lenn loo xam dañ ko ci dolli kon sëñ bi dafa mel ne ci njëlbeen gi buñ déggee waxtaanam leeral nañu taxawaay bi nga xam jigéen fi mu woon njëkk lislaam di ñëw mu mel ne bu buñ déggee waxtaanam xamal nañu ne jigéen bu njëkk société yi nga xam ne ñoo jiitu woon lislaam Euh, tekkiwuñ woon dara dañ leen a jàppoon rek buñ demee ci fii njëkkee ci benn société boo xam ne bi yahut yi la woon ñoom gis nañ ne jigéen mbinaan rek la nekkoon ci kër euh, nekkutoon koo xam ne kii ku am benn xiima la maanaam dañ ko daal liggéeyloo di ko teg lu metti di ko def lu lu tiis maanaam saa boo xamante ne ci waajuram gaañu na faatu na jigéen jooju euh, ki nga xam ne moo moo taxaw taxawaayu waajuram wala ay mbokkam yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ko doon ñoom dañ koy jaay wala ñu seet nu mu leen neex ñu def ko loolu gis nañ ko ci société yi nga xam ne jiitu woon na islam ñu joxe ci bii muy yahuud yi gis nañ ne jigéen saa bu nga xam ne euh, seen waajur faatu na dañ ko daa jaay wala ñu def ko nu leen neex buñ jëmee ci ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ñoom tam jàppewuñu woon jigéen daanaka ñu yahuud yi benn lañ woon ñoom liñ jàppe woon jigéen mooy jigéen mbindaan nañ ko jàppe ci kër jàppe wuñ ko woon sax koo xam ne doomu aadama la seen gis-gis ñoom nasaraan yi jigéen moom dañ ko jàppewoon koo xam ne kii maanaam saytaane la koo xam ne ki daal day yàq su mu société bu bépp boo xam ne dugg na ci rek day yàq loolu dafa mel ne dégg nañ ko ci biir njëlbeenu waxtaanu sëñ bi naka noonu bu ñëwee ci euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy jaahil yoon yi euh, arabul jaahil yoon yi muy arab yi nga xam ne ay jaahil yoon lañ gis nañ ne jigéen dañ koo jàppe am koom maanaam dañ ko daa jaay ñu daa jaay gàtt yi ci ci marché yi noonu leen daa jaay jigéen da nga ñëw ci marché bi waxaale xool ba gis waxaale jënd loolu gis nañ ci société bi nga xam ne mooy société arabe yi jëkk yi ak arabe jaahili yi noonu lañ jàppe woon jigéen naka noonu it loo dañ ko daa donante ñoom saa boo xamee ne comme ni ma ko waxee léegi ci ñëlbeen gi ki maanaam waajuru waajuru jigéen ji faatu dañ ko daan donn nga xam ne boo ñëwee da nga ki nga xam ne moo taxaw taxawaayu ñi ñi war a donn maanaam ñi nga xam ne ñoo taxaw taxawaayu jigéen jooju bàyyi jigéen jooju ñoom ñoo koy donn di ko def nu leen neex moo xam dañ koy jaay wala dañ koy liggéeylu wala lu mu leen neex lay def loolu gisoon nañ ko ci sociétés yi nga xam ne sociétés njëkkoon islam lañ comme ni ma ko waxee léegi muy ci yahud yi ak ci nasaraan yi ak arabul jaahil yi ñi nga xam ne ñoo njëkkoon islam naka noonu itam ku ne xam ne ci jaahil arabul islam yi dañ daa rey jigéen jigéen buñ ko mosaan am dañ koy rey dañ koy gas suul loolu dañ ko daa def ngir ragal gàcce wala mën nañoo wax ne rek doyadal jigéen ndax alquran mi ngi nettali ne wa saa busira ahadun bil unsa salla wajhuhu muswaddan képp koo xam ne yàlla sunu borom da ko bigal mu am jigéen da ngay gis sax mu feeñ ci xar kanam bi mu mel ne dafa dafa xaw a koo xam ne gi amul lu ko neex saa bu jabaram amee doom mu laa ñu ne jigéen la day feeñ ci xar kanam ngir doyadal ak bañ koo xam ne ñoom bañu nañ ko jigéen ñoom arabul jaahil yoon yi naka noonu gis nañ ci seen euh, société yooyu muy muy arabul jaahiliyoon yi jigéen euh, ñoom bu mosaan euh, maanaam bu ñu ko mosaan rey du am li ñuy wax xisaas du am fayantoo wala yoo xam ne dañu joxe ndax ku mosaan rey nit am na loo am na diye yoo xam ne moom ngay joxe moom ngay joxe ci ki nga xam ne moom nga moom nga rey loolu na gis nañ ni bu ñu mosaan rey jigéen euh, àq jooju muy àq diye jooju ñu war a jox ay mbokkam loolu bu ku mosaan rey jigéen jigéen daal mën na ne ah, comme ku reyum xar wala ku rey ay ay mala rek saa boo ko loo lenn loo xam ne war na la loolu gisoon nañ ko ci ñi nga xam ne ñooy arabul jaahiliya ñi jiitu woon lislaam kon daal gis ngeen jigéen ni nga xam ne noon la nekkoon koo xam ne kii kuñ suufeel la ci njëkk lislaam ci société yi ma ko wax léegi muy yahuud yi ak nasaraan yi ak arabul jaahiliya nii waaye gis ngeen lislaam moom bi nga xam ne ñëw na àq di nga xam ne jox na ko jigéen sëñ bi wax na ko ci biir waxtaanam bu delloo ci biir tomb yi waxtaane dégg nañ ci biir waxam mu wax ne buñ demee ci wàllu euh, euh, tànn soxna euh, ni nga xam ne noonu la góor gi amee droit ci tànn borom kër jigéen ji noonu la amee droit ci tànn moom it borom kër l'islam forcé wu ko moo xam ki mosoon a sëy la wala ki nga xam ne mosoon a sëy l'islam du forcé ci ni ko dangay ngay ci diw wala da ngay sëy ci langam l'islam day bàyyi mu def ixtiyaar maanaam tànn so tànn koo xam ne kii am na ku mu ku mu war a ku mu war a la loolu gis nañu l'islam moom bi mu ñëwee daf leen a may seen aq jooju aq ju wér-wér joo Euh, wàllu fase li mu ko waxee léegi mu wax ne ñu bari dañuy tuumal l'islam naan lu tax l'islam góor rek moo am droit fase te jigéen amul droit li ngay fase waaye bu ñëwee ci buntu fiqh gis nañ ne li ñuy wax alxullu am na jigéen saa bu demee ba nga xam ne am na ay jafe-jafe ci biir boroom këram am na àq ci joxe dara ci alal borom këram bàyyi ko loolu gis nañ ko l'islam kon loolu foofu l'islam jox na ko fi ndax bu demee ba am jafe-jafe ci fi nga xam ne fi lay sëy dana am lu muy joxe pour borom këram mën ko yewi mu dellu mu dellu mu dellu ci këram kon loolu mën nañu wax ne l'islam it foofu nga xam ne moom la euh, yéefar yi tuumal l'islam it foofu l'islam mën nañu wax ne dañ ne ci bu baax a baax naka noonu bokk na ci àq yooyu ni ko suñ waxee ci biir waxtaanam buñ ko dégg bu déggee waxam li nga xam ne moom mooy can góor gi buñ ko mayee soxna moo koy jox can moo koy dundal moo koy dëkkoo moo koy wodd moo koy def lépp donte jigéen ci am na alal la tam donte am na alalam alalam jooje nga xam ne moom la am alal jooje moom moom da koy téye du ci lu ko ci neexut du ko ci dimbalee borom këram loola moom la ko lislaam jox waaye boo xoolee góor gi moom bu bu takkee soxna si moo ko jox ak can boo ko joxee can itam moo koy dundal moo koy dëkkoo moo koy yor moo koy li nga xam ne moom moom moom moom la war a moom la war a moom a dund bu ñu xoolee foofu ñi nga xam ne dañu tumaal lislaam wax dëgg yàlla foofu gis nañ ne lislaam jox na ak jigéen bu baax a baax naka noonu bu ñëwee ci li nga xam ne mooy ni ko waxee léegi ci biir waxtaanam Euh, ci wàllu ko euh, kii bu ñu xoolee ci lislaam moom euh, ak ji nga xam ne moom la jox moom la jox góor moom rek mën nañu wax ne moom la jox jigéen am na foo xam ne sox ni ko suñu waxee léegi ci biir waxtaan bu ko déggee day mel ne jigéen lañ gën a jox tuuti xaw a jox cër ndax am na benn hadith boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax mu ne hadith boobu yi moo ko nettali mu wax ne man kaana lahu salaasu banaatin aw salaasu axawaatin aw aw bintaani aw xusaani fa ahsana suhbatuhunna wattaqallaha fihinna falahul jannat képp koo xam ne kii foofu mën nañu wax ne musawaat bi ñuy wax am na foofu ci lislaam ndax lislaam dafa xam ne képp koo xam ne am nga ñetti doomi jigéen wala ñetti mbokk jigéen wala ñaari doomi jigéen wala ñaari mbokku jigéen nga rafetal seenu àndaale kooku yàlla sunu borom dana ko jagleel àjjana kon gis nañ ne foofu lislaam boobu yama ak yamale dëgg la fi def loolu feeñ feeñ ne foofu ci ci ci ci ci waxi bi bu ñu xoolee itam euh, am na addis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali am na benn góor gu ñëwoon ci yonent bi sallallahu daan na ko kan moo gën a am ci man àq ma jox ko cër ma gën koo ma gën a rafetal ci sama ñaari sama ñaari waajur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax ko ne ko sa yaay mu laajaat ko ne ko kan moo ci tegee mu ne ko sa yaay mu laajaat ko moo ci tege mu ne yaay ba muy ñetti yoon kon gis nañ ne foofu l'islam gis nga gis nga foofu ni nga xam ne noonu la fi noonu noonu la fi euh, euh, noonu nga noonu noonu xam ne euh, noonu la fi cërale jigéen bu wér-wér ba ci ñeenteel ba ba ci ñeenteel ba ba ci ñeenteel ba la doon wax ne ko sa sa waajur sa waajur bu góor muy sa sa baay kon gis nañ foofu l'islam ak yàlla la foofu bu am solo boo xam ne gi wan ne sa foofu jigéen la gën a jox foofu cër bu baax a baax. kon daal mën nañoo wax ne. wax ji daal sëñ bi euh, euh, li nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaanee wax ju am solo la loolu bu ñu dikkee ci ci lislaam tam noonu mu yemale góor ak jigéen dëgg nañ ko ci biir waxtaanu sëñ bi bu ñu xoolee lislaam dafa wax ne jëpp-jëpp joo xam ne jëf ju baax la joo xam ne nit da koo jëf góor da koo jëf wala jigéen lañ cey fay góor moom lañ cey fay jigéen ndax alquran karim wax na ne man xamila salihan min dakarin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba képp koo xam da ngaa jëf lu baax moo xam góor nga wala jigéen la yàlla dana la fay euh, fay gu gën a rafet moo xam góor la wala jigéen foofu la lislaam la wax bu ñu xoolee ci lislaam itam fu yàlla waxee ne al muslimina muslimaat lay wax fu mu waxee ne mu'minina mu'minaat lay wax fu mu xaanitiin xaanitaat yooyu noonu la ko alxuraan andi bu ñu ko xoolee fu mu waxee ne jëf ju baax joo xam ne ci da caa war a fay góor noonu la ciy jigéen kon foofu lislaam mën nañu wax ne ñu koy tumaal foofu yëpp dañ ne ci baax a baax suñ bi ci biir waxtaanam dégg nañu wax ne andi na euh, li tax illa bi tax mu wax loolu muy lu tax ñu jox góor ñaar jox jigéen benn suñ bi wax na ko loolu euh, ci biir waxtaanam dëgg nañu wax ne góor moom la toggal toggal mu war a jox jigéen ji dund moo ko war a waddu moo ko war a def lépp te jigéen jooje bu borom kër gi bu faatoo bu sëyee ci jeneen jëkkëram moo ko yor cëram boobee ñu ko jox loo xam ne lislaam dal na ci ba demee ji borom këram boobee moo ko war a yarat kon foofu sëñ bi leeral na ko ci biir waxtaanam bu baax a baax li nga xam ne noonu lislaam yamale foofu buñu demee ci mbirum soxna yi gis nga sëñ bi ñëw na ci taxadul sawjaat yi wax na ne alquran moo wax ne fankihu ma taaba lakum minan nisaa masna wa sulaasa wa ruba fa na ngeen takk li da ko benn wala ñaar wala ñett wala ñeent waaye nag na ngeen leen yamale ñoom na leen yamale kon sëñ bi leeral na biir biir foofu ne l'islam li nga xam ne moom sartu ci nga mën a yor ñeenti soxna mooy da nga leen di mën a yamale bis boo leen yamale ci wàllu dund ci wàllu faj ci wàllu li nga xam ne moo war lépp bu boobaa l'islam may na la nga takk foofu ñaari soxna foofu sëñ bi dégg nañ ko ci biir waxtaan sëñ mu leer ko baax a baax naka ci li nga xam ne mooy mooy seerab jigéen saxadatul mar'a loolu sëñ bi layal na ko ndax ku ne xam na ne tabihatul unusa muy jigéen natiiram ni mu mel ci ragal sëñ bi leer na ko ci biir waxtaanam ndax bu gisoon fenn fu ñu rey nit la muy def mooy yuuxu daal tiit kon kooko bu ñu ko dee seeraloo amul maanaam amul benn tabiha bu bu bu xaw boo xam bi mën na ko am ci seer jëriñu boo xam ne bi bu bu bu mel noonu la moo tax l'islam tànn ñaari jigéen ak benn góor kon kooku l'islam gis-gis boobu la ci am moo tax moo tax mu wax loolu bi andil na ko ci ay hilla wér ne l'islam loolu mu def naka noonu bu ñëwee ci wàllu xiwaamatu rijil it sëñ bi leeral na ko wax na ne jigéen góor ni mu composé woo ci wàllu liggéey ci am doole am kattan loolu jigéen amu ko moo tax yu bari ci wàllu doole l'islam jigéen la ko féetale kon l'islam defu ko ngir wane ne jigéen dafa tuutal jigéen wala dafa ñàkk yamal wala loolu waaye l'islam da ko def ni yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala moom mi bind góor ak jigéen moo xam góor kattan gi nga xam ne am na ko ci wàllu liggéey xam jigéen li nga xam moom moom la moom la moom la man ndax jigéen bu ñu xoolee mooy nàmpal mooy def lépp mooy mooy kii kon loolu mën nañoo wax ne foofu it l'islam sëñ bi leer na ko baax a baax kon daal wax ji am na solo am solo goo xam ne gi tomb yi bari na waaye nag comme waxtu bi dafa gàtt te war woo lañ na lañ na fi kii li sëñ bi waxtaan yi bari am na solo am solo boo xam ne gi liñ ci tënkoon ci ay tomb ci war a def euh, taxawu na waaye nag comme waxtu fiq war nañu ton fi laaj kon ñi ngi santaat sëñ bi baax a baax ci waxtaan am solo yi nga xam ne moom la def di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi woo lañ na alfiqiyya ñu ñëw ñoom àggali seen i laaj bu ko defee ñu continuer programme bi sëñ bi dem ci laaj yi nga xam ne moo aj ci kii bi kon ñu ngi woo wàllañ na fiqiyya ñu ñëw bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi wa xayri xadimi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ki mu ne day laaj ndax sëriñ Tuuba radiyallahu anhu daana tere tafsir alquran wala a'uuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima sëriñ Tuuba wér na ne daana tere ku fi alquran wax na ne tere gi mu ko daan tere it niñ ko jàppe jàpp ne laawaan moom moo taxoon koy tere demewul da ko tere bu wér ndax sëriñ Mbàkke bu sa géeju war na ci xeeti xam-xam yépp mu ne ndax dana dagan ci kiy jàng xasida mu ciy dolli mu ciy dolli lu ci bokkut mel na mu ci dugal tur yàlla wala ab talsam wala mu ci jàng ba bayit li mu aw tur maanaam biir loo xam ne kon war nay may fu mu di ca boole talsam wala tur woo xam ne sëñ bi def ko ca saxalum fenn ne bi daana ko ca def ki nga xam ne nag day bind xasida mel ni kuy laxaar boole koog xaatim wala yu mel noonu loolu moom dagan su fekkee xaatim yooyu muy def lu arab amu ja baamu aw bay limu aw tur nag moom su fekkee da cee amul jublukaay bu wér moo tax mu koy def wala nga xam ne dañ koo doxale ci sëriñ bi wala kenn ci ñim àndaloon dagan su fekkee amu ci benn jublukaay moom itam gënul waaye teewu koo dagan kii mu ne ñaar ñi kan moo ci ëpp ab yoon kiy jàng alquran ak ki koy bind naam su fekkoon ku bind alquran ku ne kaamil ba danañ ko mool bu tasaaroo ñu di ko jànge kon moom bind ga mooy ëpp tiyaaba ndax njariñ la day jalgati moo tax waaye nag li ëpp ci léegi ñaaree ku bindu kaamil ba nag benn da koy teg wala suñ ko moolee it du am tawfeexu ñu baree bari di ci jànge te kaamil ba day diire ci ay bis loo xam ne bu ko doon jàng ci làmmiñam mën na caa jàng ay kaamil yu bare bari loolu nag mooy tax jàngam mooy gën kon lii teqale bi rek mooy su fekkee kaamil boo xam ne mën naa tasaaroo ñu baree bari di ci jànge kon bind gi mooy ab tiyaaba ndax njariñ li ay jalgati dem ci ñeneen moo tax su fekkee nii ñuy def léegi nga xam ne da bind kaamil bi noppi ñu teg ko wala nga xam ne buñ ko moolee it du tax daanaka ñu kon jàng nga mooy ëpp njariñ ki mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu gunge néew boo xam ne am nasran la wala ab yahud la ak ba xam dagan na mu lekk ca lekk yañ tey def ak ba xam dagan na mu jaale ko déedéet ab jullit daganul ci moom mu gunge néew boo xam ne nekkul ab jullit ak doonte sax néew bi baayam la daganul ci moom mu yóbbu ko ca armée maanaam da koy jébbal ñam bokkal diine yaxoot ba lay yóbbu te ñam bokkal diine bàyyi kook ñoom bu fekkee mbokkam la su fekkee du mbokkam nag moom araam na ci moom mu taxawul ko dara dara ba léegi it ci moom mu ñaanal ko ba tey ñam wo nga xam ne moom lañ koy joxe moom bu fekkee amul dara dara lu ca araam dagan na mu lekk jaale ga it su fekkee ñooñu nga xam ne dañuy jullit dañuy ay mbokki dëkkandoo kon dagan na mu jaare leen ngir sàmm àqi dëkkandoo ja rek waaye dal ñaar yi du dagan moom mooy gunge néew ba ak dem di ko ñaanal ak doonte bàyyam la sax du dagan ci moom ñaar yooyu jaale gi ak lekk ca ñam wa su fekkee amul dara lu koy araamal dagan na insha allah ki mu ne ñam yi faral di togg cib dëj aada la wala xibaada la maanaam aada moo ko waral wala ak yàlla la suñu Abdourahman nee na ñam yi nga xam ne moom lañuy ñuy toggal nit ko faatu te ay waa këram di ko togg aada la biddaa la boo xam ne mi ngi ñaan lool suñ borom génne ñu ci ndax nee na aada la biddaa la jotewut ak dara sunna lii na daal mooy ñi nga xam ne dañoo am seen mbokk mu faatu seeni dëkkandoo ñoo leen di taxawal ci toggal leen aw ñam waaye du ñoom ci seen jëm bopp ñooy teeru ay gan ak di leen toggal aw ñam kon nee na aada la biddaa la boo xam ne jotewut ak dara dara diine ki mu ne lan mooy atteb koo xam ne dafa dog waaye nag li ko dogal mooy doon jox jote ak soxnaam dafa dog te dogee ci jote maanaam kooku de koor ga moom dana baax lam def it mënoon naa bañ a araam su fekkee digganteem ak koor gi rek la waaye leneen la cee am mooy dañu xool ndax diggante bi dog di jotee ak nga xam ne àgg nañ ci muxtaarum timis ndax jote googu mën na faa am ba noppi mu laab te muxtaarum timis du jeex su fekkee loolu xaju fa jote gi day araam li koy tax a araam nag mooy digganteem ak julli gi rek waaye koor gi moom du ko tee baax insha allah ki mu ne ndax guddig ramadan des na ci def li waral kafaara waaw am na benn boo xam ne ku ko def ci guddig ramadan dana war a kafaara te mooy su fekkoon ci guddi ramadaan daa waxoon yéene duma koor dindi yéene jëm yéene woon te yeesalaatu ko ba fajar jëm saa yoo xam ne guddi ramadaan dindi na ca yéene jëm amoon te yeesalaatu ko ba fajar jot dana war a kafaara bis ki mu ne ki ne ab sëriñ la dajale taaliba yu bari du leen waar du leen jàngal islaam mu ne ndax loolu dagan na maanaam sëriñ sëriñ Tuuba da koo séddale ci ñett sëriñub tarbiya sëriñub tarxiya sëriñub jàngalekat benn bu ci ne wutal na ko ay màndarga màndarga yooyu nag dàqonte na ak lii mu wax saa yoo xam ne daal kon gis na koo xam ne nee na ab sëriñ la na ko xool ndax sëriñub taalim la wala sëriñub tarbiya wala sëriñub tarxiya xoole ko ci màndarga yi nga xam ne moom la ko sëriñ Tuuba wutal su fekkee am na ci benn boo xam ne melo ko kon moom tontu na boppam jàppewuñ ko ab sëriñ wallahu ki mu ne lan mooy tàqale diggante cangaayul farata ak cangaayul aljuma ak cangaayul eh, néew maanaam bu dee sangu farata lam ca yéene mooy yéene def farata bu dee sangu ajjuma sunna la ca yéene sang am néew nag moom kenn du ca yéene dara waaye niñ koy defee defiin wi ñett yépp benn la ki mu ne nit bu fekkee nit bu dee bu la dee jaay dara fekk da koo sàcc ndax danga ko sañ a jënd wala bu la ko dee may ndax danga ko sañ a jël waaw ah, fekkee wóor nañ la lii muy jaay lu mu sàcc la kon dëgganul ci yow nga jënd ko soo ko jëndee te xam ne luñ sàcc la yow mi ko jënd yow itam àtteb sàcc nga amee ba léegi it lu mu ko ku lay may dara te mu wóor la ne lii mu lay may da koo sàcc araam na kon it daganul ci yow nga jël ko ki nga xam ne it dañuy sàcc dara di ko jox mu koy jaayaat wala mu koy jënd jëgg yomb di ko jaayaat moom itam àtteb sàcc la amee wallahu mu ne dan mooy àtteb ko xam ne da doon jàpp bàyyi yéene maanaam doon jàpp bàyyi yéene waaye njàpp mu amul yéene moom du baax waaye yu tollee ca kanam nga war naa yéene tollee ca kanam nga nag su fekkee a na ci xelam yéene ja donte ràññeetewu ko ci làmmiñam du ko tee mu ne nan la ni yéene ci julli àjjuma ak imam bi jiite nan la yéene imam bu jiite mbooloo nan la yéene bu dee julli àjjuma day yéene jox faratay àjjuma ja su dee kuy jiite mbooloo nag ñeenti julli rek mooy yi nga xam ne dana yéene jiite mbooloo te mooy li ñu tudde jullik ragal cib xare lay amee ak li ñu tudde jullik boole ak ku ñu wuutal ak jullik àjjuma ñeent yooyu imaam bu koy jiite war naa yéene jiite mbooloo ma muy jiite lu bokkut ak ñeent yooyu nag su yéene ji julli rek mu doy jarul muy yéene waale mbooloo ci mu ne gan xasida la sëñ bi gën a bëgg koo jàng waaw loolu de moom mosuñoo gis kenn ku bind ne sëñ bi xasida sàngam la gën a bëgg ku na tiyaaba na na nag nga xam ne dañoo saxoo gëstu xasida ku la gën a bëgg koy jàng ki mu ne koo xam ne dafa defoon ci ramadan li luy waral kafaara ba nekkoon ci di woor di kafaara biir ka biir woor googu biir euh, fay googu mu doon def mu defaat ca luy waral kafaara mu laaj ba xam ne dana kafaara war day ki mu ne damay laaj sani sani li ci islam wax bokk na ci jabar yi nga xam ne islam da koo araamal lool ki koy defit alal jum ca jële lekk ko bokk na ci alal yi nga xam ne xaraam na wallahu alam ki mu ne damay laaj lan mooy atteb màggat moo xam ne mënta woor waaw kooku de li xool mooy ndax am na jenn jamono jum mën a woore su fekkee xañ na weeru koor yi dafa tàng te dana am jamono ji sedd ba mën caa woor na bàyyi ban àgg ca jamono jooja mu doog a woor su fekkee dafa màggat ba nga xam ne moom amul benn jamono bu mu mën a woore koor ga wàcc na ko sopp na nag bis bu nu woor bu ne mu leele benn mudd benn liibar ma ki mu ne koo xam ne dafa woor lu mel ni weñ wala yoo solu ko mu laaj lan mooy atam lan yàq kooram wala déedéet koo xam ne dafa woor weñ sarax ko wala aw sarax ko jàll kooram dana baax ñu fàttali ba léegi na rek laaj yi mbooloo ñoo koy gëstu bu ñu paree gaaral ko ku mel ne Serigne Abdourahmane ba mu topp ko ba mu wér ñu doog a ñëw fii jàllale ko fiqh yi ñu ngi leen sant bu baax ci laaj yi kon léegi dañuy jox oustaz Ahmadou Mbow mu laaj yi nga xam ne moo aju ci thème bi sëñ bi doon waxtaane oustaz Ahmadou Mbow léegi fa damas kura salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare ci weeru koor wu tedd wi di ñaan yàlla mu nangu suñu jaamu yàlla yi te jéggal nu sunu bakkaar yi di ñaanal it suñ kilifa yi diine yi yàlla yàggal leen bi nu yàgg topp ci seen ginnaaw sëriñ Seexuna Mbakke ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman ñi ngi lay sant cant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci tomb bi nga xamante ni moom nga ñu doon jàngatal tey dégg nañ ci loo xamante ni am nañ ci ak dolliku bu baax a baax ci jigéen ak àq yi nga xamante ni moom la am muy liñ ko war a jox te nga leeral ko bu baax ñuy fàttali mbokk tam ni bu subaa sëriñ Cheikh Sarr mooy waxtaan ak ñun ci ab sëriñ ak ku koy nuru ab sëriñ ak ku koy nuru loolu lay waxtaan ak ñun bu subaa insha allahu taala ab sëriñ ak kiy nuru ab sëriñ Serigne Cheikh Sarr lool lay waxtaan ak ñun bu subaa kon ñu bàyyi ko xel bu baax sëriñ bi waxtaan wi am na solo tax na it wax dëgg yàlla laaj yi ñëw na lool jëm ci li nga xamante ni moom nga doon waxtaane mbokk mi nee na moom dafa seetlu ci seetlu boppam ñi nga xamante ni dañoo jàng ba xam seen diine nee na daal leen seetlu mooy ñoo gën a ñàkk a jox jigéen àqam léegi mu doon laaj nag ñooñu loo leen di labiré segam jàng nañ ba xam seen diine ba noppi itam te xaj na àq jigéen joxewuñ ko nam ware loo leen doon labiré ñoom boroom xam-xam yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mooy maanaa ñooñu kon dañ leen a jàpp ay boroom xam-xam te duñu boroom bi xam-xam ndax boroom xam-xam mooy ko ragal yàlla nekk alxuraan wax innama yaxsha allaha min ibadihi ulama boroom xam-xam mooy ko ragal yàlla kon kooku xëy na seen dañoo jàng ne seen njàng soo réew ñi rek te nit ki lu mu jàng même bu am njàngam soo yoon soo rek loolu yàlla dégg nga dañ ko tuddee boroom xam-xam ak lu mën a jàng léegi nag ku ragal yàlla nag moom faaw nga jox dégg nga jigéen àqam ndax la tax nga koy jox mooy yàlla ci boppam yàlla mi la ko sant mooy tax nga koy jox te it man daa mel ne seetlu naa ne euh, xëy na xëy na loolu xëy na moom moo ko seetlu waaye man li ma seetlu bokkul loolu man li ma seetlu mooy gis naa ni boroom xam-xam yi ñooy kon mbokk moomu dégg ko noonu bu baax maanaam sori àll ba taxut a nekk boroom xam-xam defe naa sëriñ bi loolu la waxoon inna laci aw lam yaxsha rabbal alamin laysa bi yàlla bokk na ci li tax nit ki ñu di ko wooye boroom xam-xam ki defee laaj mu ni ban xeetu muuraay la lislaam digal jigéen ndax dafa war a muur yaramam lépp ba daj wala lan la ko lislaam may mu feeñal ko ci yaramam waaw léegi laaj boobu la jiitoon rek mooy bu fekkee ci fiqhu Maalik loolu daanaka laaju fiqh la gën a jëm bu dee fiqhu Maalik dañu ko jàng moom jigéen daa war a muur aw yaramam lu bokkut ak kanamam xar kanamam da nga ñaari tengam ak ñaari tànkam loolu lañ ci may mu feeñal ko ci buy dajeeg ay ay góor ñoo xam ne ay jàngor lañ ci moom foofu tamit war nañ fay bàyyi xel lenn mooy fi ne nii jigéen li ñu wax